عشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى inna fii zaalika la'ibratan liman yaxshaa sadaqa llaahu l-aziim bismillaahi rrahmaani rrahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 wa ma yunha an zalik maanaam buntu bu fekkente ne nit ki dafa julle <coughs> ci yére boo xamante ne dafa am croix wala boog mu am ay ay ay ay ay rëdd yoo xamante ne maanaam ay xeeti jëmm la lu ñu ñu jëmmal la ndax maanaam ay forme yoo xamante ne moom la am ndax loola day yàq julleem wala boog at ak an ana lan moom mooy li nga xamante ne moom la ñu tere ci yooyu la mbir <coughs> gisoon nañ ne bunt bi ak bunt yi nga xamante ne ñoom ñoo ko moo ñoom jiitu wala boog bi nga xamante ne moom mooko jiitu te moom mooy baabun iza salla fi sawbin lahu a'lamun wa nazara ila alamiha maanaam bu fekkente ne bunt bi nga xam ne mooy wax su fekkente ne nit ki dafay julli ci yére boo xamante ne dafa amee ay mandarga ba noppi nit ki di xool mandarga yooya maanaam gisoon nañ ni bunt yooyu yëpp boo imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo nofe ngir di leeral maanaam ne julli dafa dañ ko war a def ci mbir ci jamono joo xamante ne maanaam ak ci bërëb yoo xamante ne amul dara loo xam ne day préoccupé nit ki wala boog daf ko yitteloo wëllif julli gi te loolu ci kaw loolu bu boobaa yére bi nga xamante ne moom la soloon maanaam lu demee ne nit ki bu fekkente ne dafa am yére bu mu sol te yére bi am mandarga yooyu wala boog mu nekk ci kanamu fi muy jullee mu am loo xamante ne daf koy jax-jaxal wala boog tapi bi nga xamante ne moom lay jullee tapi boobu mu am ay dessin yuñ ci def yoo xamante ne bu koy xool xelam ci loolu day maanaam dana génn ci julli gi wala boog euh, lu demee ne loolu bu boobaa yeneen dañ ciy dugg lu demee ne ke di jullee foo xamante ne maanaam nit ki am na pexe jullee feneen maanaam jullee fu bari coow te nit ki am possibilité jullee feneen foo xamante ne coow loola du fa am wala boog nit ki di julli ci masalan euh, taal rajoom wala taal teleem di dégluwaale info yi ba bari di julliwaale ak xeet yu mel noonu yëpp euh, loolu yëpp daf koy jax-jaxante day wàññi ak julleem subhaanallah ndax fii mu tollu jamono la joo xamante ne euh, nit ñi maanaam léeg-léeg maanaam ci ci kanam maanaam ci circonstance yu nekk la ñuy jullee te julli mooy jaamu yàlla gi nga xamante ne moom mooy bi gën a màgg te comme li borom bi subhaanahu wa ta'ala wa aqimu salaata li dhikri nanga nga taxawal julli ngir euh, fàttaliku ma te loolu benn la ci maanaa yi nga xamante ne ñooy maanaa yi gën a feeñ ci maanaay yi euh, aaya boobu moom mooy ne julli li nga xamante ne moom mooy li ko war a tax a jóg te moom mooy di fàttaliku borom bi subhaanahu wa ta'ala wéet ak borom bi subhaanahu wa ta'ala di ko tudd sa xol di delluwaat ci moom subhaanahu wa ta'ala gisoon nañ ci hadith bi nga xamante ne ci bunt boobu gisoon nañ hadith sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafa nekkoon di julli ci euh, moom euh, ne yenente bi julli ci kanamu euh, yi ci kanamu benn rideau bu yenente bi sallallahu alayhi bu sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha amoon te mu nekkoon loo xamante ne dafa amoon ay rëdd rëdd am ay ay dessin yoo xamante ne moom lañ ko ñëwaale bu booba loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na dindi ndax euh, euh, ndax dañ ndax euh, la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salati dañu toon sa ay bind maanaam rëdd yi nga xamante ne moom lañ ci ñaw gi nga xam ne moom lañ ci ñawaale woon forme yooyu maanaam dañu toon di nekk lu may gaaral ci sama biir julli gisoon nañ tamit baabu man salla fi farruji fi farruji haririn buntu li nga xamante ne Euh, buntu ki nga xamante ne moom mooy euh, julli ci euh, farruj farruj moom waxoon nañ ko moom mooy xeetu xabaa la comme yére lay doon boo xamante ne du am manche dañ koy teg nag ci kaw yére nit ki bu solee yére ba noppi moom la koy teg mu mel ni gilet waaye nag farruj li ko le moom mooy ne day am xar xar ci ginnaaw loolu maanaam day xar ci ginnaaw <coughs> waaye lii comme niñ ko gisee woon ne imam al-Bukhari rahimahullah li ko taxa a jóg mooy nit ki warul jullee ci dara loo xamante ne alquran da koo tere wala yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo jàjj waaye li nga xamante ne moom maanaam te boobaa niki noonu su ci jullee ba jékki-jékki xam ko noonu la ko war a roccee mu <coughs> mu daal di indi exemple bi nga xamante ne moom moo rot ci xadis bi mu indi te moom <coughs> te te mooy hadis sayyidina Uqbata ibn Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu li nga xamante ne dafa wax ne dañoo mayoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam farruj boo xamante ne moom xariir la maanaam moom mooy euh, yëree euh, su sooy la mu daal di koy sol moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di ciy jullee topp mu daal di dem topp maanaam summan sarafa topp mu daal di dem insha allahu taala baatu summan sarafa bi daan ci ñëwaat ci wàllu Euh, julli ci wàllu julli euh, ak sëlmal gi mm. insha allahu taala mu ne fa nazaahu naz'an shadiidan euh, mu daal di koy rocc rocc gu taraka kalkaari la kem ki nga xamante ne moom mooy ku ko sib ko bañ mu ne loolu yelloowul la yambaghi hadha lil muttaqiin <coughs> lii de yelloowul ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ragal yàlla di ko sol mm. kon bu boobaa dañuy xam ne am na yëre yoo xamante ne yelloowul ku ragal yàlla di ko te loolu bokk na ci yëre yoo xamante ne masalan Euh, masalan yére góor la jigéen di ko sol wala yére jigéen góor di ko sol naka noonu ndax xariir dafa bokk ci maanaam sooy yére jigéen la maanaam góor kon waru koo sol naka noonu bokk na ci <coughs> yére yoo xamante ne yéeféer yi rek koy sol ak yu mel noonu <coughs> euh, euh, mu daal ak yére yoo xamante ne tamit ñu képp maanaam ñu waye di ñoo koy sol ak ñi nga xamante ne ñoom dañoo wute ak sunna wala ba mu li nga xamante ne moom mooy diine maanaam gisoon nañ tamit baabu salaatu fi sawbil ahmar julli bi nga xamante ne moom lañu jullee ci yére bu xonq waxoon nañ ne loolu dañ ko wax ngir ne am na lenn ci xanafiye rahmatullah alayhim ñu ko sib loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala na sa bi indi ci hadisu sayyidina Abu Juhayfa radiyallahu taala anhu te moom mooy Wahb ibn Abdullah ñu koy wax Wahb al-Khayr Euh, radiyallahu taala anhu mu ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci xubba boo xamante ne dafa xonk waaye der lañ ko defare te loolu day dëgëral ne der buñ ko wullee rek day daal di nekk loo xamante ne dafa laab comme ni ko Seydina comme ni mu nekkee ci hadith Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne dafa wax ne iza qaala ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ayyuma ihaabin dubigha faqad tahur bépp der boo xamante ne dañ ko wulli <coughs> rek dafay daal di laab ak iza dubighal ihaabu faqad taaw der bu fekkente ne dañ ko wulli rek day daal laab <coughs> ah, <coughs> gisoon nañ kon xadis boobu te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jullee gisoon nañ ci yu tàmbale woon nañ ci baabu salaati fi fi wal minbar wal xashab buntu julli ci Euh, ci ci ci mm, ci terrasse yi ak ci kaw minbar bari ak ci euh, ay ay ay dénk maanaam mooy lu demee nekk comme bant yoo xamante ne dañ koo teg mu nekk dénk wala bokk mu nekk comme ay taabal wala xeet yu mel noonu loolu lu imam al-Bukhari rahimahullahu taala gisoon na ci mu ne indi woon na ci ay ay ay ay asar bokk na ci bu njëkk bi moom mooy bu sayyidna bu al imam Hasan al-Basri rahimahullah mu ne walam yara Hasan al-Basri an yusalli ala jumdi wal qanaatiri wa in jara taxtaha bawlun aw fawqaha aw amaamaha idha kaana baynahuma sitrun mu ne su fekkente ne nit ki eh, mu ne eh, imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala gisul woon dara lu ay su fekkente ne nit ki dafay julli ci kaw ay maanaam ci kaw eh, ak tund wala boog mu nekk glace boo xamante ne maanaam dafa nekk ci maanaam dafa dëgër te nit ki bu ca taxawee du am risque daanu naka noonu wala boog ci ay kaw gu doron wala boog maanaam mu ne donte ci ronam am na maanaam ay mbiiwul def cay daw maanaam ay tuur ndox wala sobe daal wala boog mu ngi ci kawam wala boog mu ngi ci kanamam su fekkente ne diggante moom ak sobe boobu am na lu dox seen diggante beneen bi ci des moom mooy bi moom beneen asar bi moom mooy wa salla abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu ala saqfil masjid bi salatil imam maanaam sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu dafa taxaw dafa julli ci eh, téegu jàkka ji mooy teera mooy plafond bi terrasse bi ci téegu jàkka ji ci julli maanaam imam bi na naka noonu beneen bi ci des mooy ñetteel bi mooy bi mu naan wa salla ibnu Umar ala salji mooy sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom dafa julli ci eh, galaas gi maanaam ci neige bi ak salji mooy comme neige bi dégg nga mu ne tamit gis nañu euh, xadisu euh, moom naka noonu moom indi na ci xadis bi nga xamante ne moom lay wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci kaw minbar bi maanaam di doon wàcc di julli bu bi mu paree maanaam mu daal di in euh, wax nañu na innama sanata zalika li tahtamu bihi wa li taxsadu ala salati sallu kama ra'aytumuni usalli ok loolu la ci teg waaw sallu kam wala noonu la xadis boobu Eh, waaw mu ne defuma lii lu dul ngeen ngir ngeen man maa roy bu ko defee ngeen woogu ngeen mën a gis nan laay jullee ngeen roy ma mu ne kon nag jullee leen comme ni nga xamante ne noonu ngeen may gisee muy jullee maanaam loolu ah moom moo nekk ci jeexitalu hadith eh, bi ci ay yeneen riwaayaat yi wala boog ci yeneen shawaahid yi insha allahu taala dinañu ko gis ah, bokk na ci tamit maanaam kon loolu dafay tegtale ne. maanaam euh, li nga xam ne moom mooy euh, dénk googu nga xam ne moom lañ ko defaroon te mu nekkoon te garabu tàndarma te banti tàndarma maanaam moom lañ moom la doon jullee <coughs> naka noonu euh, insha allahu taala kon ñu ngi ñëw ci beneen xadis bi nga xamante ne ci jëmmi buntu boobu la ba tey mu ne qaala bil isnaadil muttasil <coughs> fi awwalil kitaabi lay haddathana Muhammad ibn Abdurrahim te moom mooy saa saa sa'iqa moom lañ naan wax sa'iqa maanaam ngir gaaw maanaam sa'iqa mooy toneex mooy dënn maanaam ngir gaaw gi mu gaaw woon a mokkal te lu mu xës ba mokkal du ko fàtte maanaam moo tax ñu naan ko dënn wi dégg nga maanaam <laughs> eh, Muhammad ibn Abdurrahim ibn Abi Zuhair al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu ta'ala dàqantalam nekkoon Abu Yahya eh, rahimahullahu ta'ala eh, moom imam bokk na ci ñi nga xam ne ñoo daan ànd ak imam Ahmad ibn Hanbal te solo na ci moom eh, ay mbir yoo xamante ne moom dong moo ko wéetoo waaye naka noonu imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na solo na ci moom fanweeri xadis ak juróom benn su ma juumul nag bi mooy suñu ñetteelu xadis bi nga xamante ne moom la ñu gis ci moom imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rahmatullah alayhim tamit solo nañ ci moom moom mi kon ci kon xadisam yi ci ñooñu la nekk ci téere yi ci téere yi eh, mi ngi ci ñeenti téere yooyu ci waa waaye kon imaamu muslim ak imam ibnu Maaja ñoom ñoo solowul ci moom rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna cent quatre-vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna deux cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi amoon soixante soixante soixante soixante-dix ans juróom-ñaar fukki at la amoon bi muy génn adduna rahimahullah mun a qaala nee Yazid ibn Harun te moom mooy Yazid ibn Harun ibn Zaza dam nañu wax ibn Zazi rahimahullahu ta'ala am nañu wax tamit ibn Zazan ibn Thabit euh, rahimahullahu dàqanta la moom mooy nag Abu Abu Khalid as-Sulami nekk imam bu mag rahimahullahu ta'ala euh, nag moom tamit euh, Waaqiti la Euh, waasiti la moom waasit la dëkkoon euh, am na tamit ñuy wax ne Buxaari maanaam mook mook imam al yi ñoo bokk cosaan euh, amma ki nga xamante ne moom mooy Muhammad ibn Abdurrahim as-Sa'iqa moom Baghdadi la rahimahullahu taala te perse la ci cosaan naka maanaam moom perse la woon Euh, amma Yazid ibn Harun mi ngi gane adduna cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam Abu Hatim nee na laa yus'alu an misli maanaam deefu laaj maanaam yelloowut ñuy laaj ku mel ni imam bu mag bi rahimahullahu ta'ala imam Ali <coughs> ibn al-Madini euh, nee nee na huwa min as-siqaat ci ñu wóor ñu dëgër ñi ci la bokk am na sax fu mu waxee ne ma ra'aytu ahfazu minhu mosuma gis ku ko dàq mokkal ànd ak imam Ali ibn al-Madini ñu mu gis ñëpp imam al-Ijli rahimahullahu ta'ala nee na thiqatun sabtun fil hadith wa kana muta'abbidan ahsana as-salata jiddan wa kana yusalli duha sittata ashara raka wa kana qad umiya maanaam nee na moom euh, imam euh, bu mag bi Yazid ibn Haruna rahimahullahu taala ku dëgër la te wóor te te ci wàllu hadith naka noonu nekk na jaamukatu yàlla boo xamante ne da daan rafetal lool lool na mu daan jullee naka noonu da daan julli euh, yoor yoor da ka daan julli fukki rakka ak juróom benn te tayit waaye nag tayit dafa silmaxa woon itam rahimahullahu taala hmm. ah, Yahya ibn Abi Talib doon na wax naan nee na Yazid ibn Harun saa yu toogaan mu ne eh, inna fi majlisihi sab'iina alf rajul maanaam su daan toog di jàngale juróom-ñaar fukki junni nit soixante-dix mille personnes ñoo daan toog di ko di di dégg jàngee ci moom maanaam loolu kon yelloo na moos li nga xamante ne moom la al imam Abu Hatim wax rahimahullah ne la yusalu an misli ku mel ni kii kenn du laaj moom mooy kan maanaam teyit kenn du laaj ndax wóor na wóorut <coughs> qaala moom nee na moom ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta qaala nee na axbara axbarana xabaare nañu Humayd at-Tawil te moom mooy Humayd Abi Humayd at-Tawil al-Basri rahimahullahu taala moom waa Basra rahimahullah dakantalam nekk Abu Ubayda wala boog Abu Ubayda moom mi ngi génn àdduna 142e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, moom nag ah, nekkutoon ku njool maanaam moom kon lool mat naa bàyyi xel ci ay mbirum donte dañ naan ko at-tawil ku njool gi waaye nekkutoon ku njool de loxo yi ñoo njooloon maanaam loola tax ñu naan ko at-tawil ku njool gi dégg nga mu ne an Anas te moom mooy Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di xaadimu rasulillahi di abu hamzata dhul uznayni radiyallahu ta'ala anhu wa arda ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci gën jaa anami àndil ci ànd yi nga xamante ne ñoom ñooy yi gën a rafet radiyallahu anhu wa arda musnadam nekk 2286 hadis mu bokk ci muksiruna yi imam al-Bukhari ak imam Muslim rahimahullahu ta'ala dëppoo solo ci moom téeméer xadis ak juróom fukk ak juróom ñetti fukk mooy cent quatre-vingts xadis imam al-Bukhari rahimahullahu taala wéetoo xadis ci ay xadisam imam Muslim wéetoo quatre xadis ci ay xadisam moom sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu taala mu ne anna rasulallahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam saqata dafa rot an farasihi ci ah, fasamba mm-hmm. maanaam dafa rot ci fasamba maanam xew-xew bi mi ngi amee woon atum juróomi at maanaam ci weeru jumaadal ula maanaam comme weer wii ñu ne ci la xew-xew boobu amee woon juróomi at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam mu ne fa juhshat saaqu maanaam fa juhshat mu dagg saaquhu eh, yeel bi sallallahu alayhi wa sallam aw wala boog katifuhu wala boog mbagg mi loolu moom moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhi maanaam ñu ne ki nga xamante ne moom moo solo lii moom maanaam raawi bi moom moo xamul dëgg-dëgg lan la maanaam lan moom moo ci xew waaye am na ci beneen riwaay riwaay mu ne fa suqa yamino maanaam nday jooram daa di xar maanaam kon moom mooy mbagg nday joor bi hmm. moom moo amoon problème bi nga xamante ne dafa rot waaye mën na nekk tamit ne yeelu maanaam yeelu nday joor bi la waaye benn la ci ñoom ñaar hmm. maanaam ne moom imam maanaam comme yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo ko daloon mu ne wa ala te loolu day wane tamit ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam comme ni ñuy wax ne innama ana basharum qul innama ana basharum mislukum waxal ne man nit laa comme yéen maanaam ndax loolu mooy ci buntu yi nga xamante ne loolu moom mooy li ñu tuddee bashariye yi xam ngeen ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa am ay wàll yu bari yu xamante ne yooyu ñoom ñooy ahruf yi maanaam li mu naan unzila al qur'anu ala sab'ati ahruf wàcce nañ alquran ci juróom-ñaari wàll hmm. maanaam wàll yooyu juróom-ñaari wàll yooyu muy juróom wàll yu yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam yoo xamante ne ay facetam lañ maanaam ndax baatu xarf moom mooy wàll comme li nga xam ne noonu la waxee ne eh, eh, ne wa min an-nas man ya'budu allaha ala xarf maanaam am na ñoo xamante ne ci biir nit ñi ñoom dañuy jaamu yàlla ci ak wàll maanaam mooy naan suñ amee lu leen neex eh, ñu ngi ko ñu jaamu yàlla suñ amee problème nag maanaam bu ubbee ubbee seen bopp rek nga gis ni dootuñu sawarate ci jaamu yàlla maanaam am na ñu mel noonu loolu tamit maanaam moom mooy dañuy jaamu yàlla ci wàll maanaam xarfu googu maanaam moom la hadith bi di wax maanaam ne unzila alqur'anu ala sab'ati ahruf bokk maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam alqur'an dañ koo wàcc wàcce ci ay wàllu yu wuute te wàllu yooyu benn bu ci nekk ci anam bi nga xamante ne noonu la alquran di ñëwee yenente bi sallallahu alayhi wasallam su koy jàng ci wàllu googu ci la alquran di amee maanaam moo tax njànginu alquran yi wuute loolu moom mu indi njànginu alquran yi wuute waaye ni mu ñëwee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam na la waaye bu ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam di ko di ko tari maanaam ci selon wàll gi nga xamante ne moom la moom la koy taree maanaam ci la njàngin mi di wuute ñuy xëcc yenn yi wala ñuy kii wala tomb yi to changé fii et cetera ak yu mel noonu léegi nag yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci euh, yenn ci wàllam yi mooy lu ñuy tuddee al aadami yetu mooy le fait que mu nekk koo xam ne dafa yor jëmmi mam aadama maanaam loolu wàllu googu noonu moom mooy indi li ñu tuddee maanaam mooy li ñuy tuddee bashariya maanaam mooy wàllu nite loolu moom moo tax alquran ne ko waxal ne man nit laa comme yéen maanaam ngir ne am naa facette boobu am naa wàllu googu loolu moom moo tax ñu mën may roy ci yenn yi itam loolu moom moo tax lii gaaral nit di ko gaaral te nit mënul dund ci lu neex wala lu naqari situation boo xam ne mëneefu koo delloo ci yenente bi sallallahu alayhi moom ci jëmmi boppam moo tax loo gis nangam bu xewee dañ naan la ah yenente bi de sallallahu alayhi wasallam ba ko na ba am na ak sàngam wala ba sàngam nangam ak nangam ñu laa di wax ci ay mbiram nga gis ne ah boo liiree alquran wala nga dégg xadiis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gis ne nit la koo xamante ne situation yëpp dund na ko mhm. jamono joo xamante ne amutoon dara dund na jamono ji nga xamante ne am dafa am lu baree bari mu ne gàññe dund na jamono joo xamante ne dana làqatu mhm. dund na jamono joo xam ne moom moo nekkoon buur bi mhm. dund na jamono joo xam ne maanaam façon bu ne dund na jamono joo xamante ne amul woon soxna dund jamono joo xamante ne am benn soxna la nekkaloon dund na jamono joo xam ne ay soxna la nekkaloon dund na jamono joo xamante ne amutoon doom dund na jamono joo xamante ne ay doom la nekkal et cetera maanaam toppal mboole biir yi dund na jamono joo xamante ne dañ ko doon embauché muy liggéeyalaate dund na jamono joo xamante ne liggéeyalul kenn ci yëfi boppam la nekkoon dund na jamono joo xamante ne tamit liggéeyut maanaam dund na jamono joo xamante ne maanaam jamono yëpp la dund sallallahu alayhi wa dund na jamono joo xamante ne dafa ànd dafa ànd ak wér gu yaram am dund jamono joo xam ne da doon feebar dund na jamono joo xam ne et cetera lii nag dafa bokk ci bashariya boobu maanaam mooy dund jamono joo xamante ne lii dal nit ñi da leen da lay dal accident yi dal nit ñi da lay dal maanaam moom mooy dafa wadd ci fasam loolu ay mbir la yoo xamante ne yu mën yu mën a am la te yu mën a yu yu yu mat a bàyyi xel la parce que ñu bari bari duñu duñu imaginer ni non mais loolu est-ce que mën na dal yeneen bi aham kay sallallahu alayhi wa ngir ne day jàngale ngir ne moom mooy jàngale jàngalekat bu mag bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu ba mu ko dalee dafa lii métti ko ñëpp bu doon daloon ni muy métti noonu la noonu la ko dale mu métti voilà maanaam mu te loolu bu bu amutoon duñu xam atte yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci buntu bi nii li ñu nekk di wax nii mm-hmm. maanaam dina ci am ay atte yoo xamante ne duñ ko xam dégg nga mu ne nag aw mu ne wa ala maanaam wa ala waaye nag loolu itam lii tamit day wane bashariya gi mm-hmm. ndax wa ala euh, dafa giñ ne euh, day beru day beru min nisaa'ihi ci jigéenam yi ci jigéenam yi mooy soxnaam yi shahran weer maanaam day toog weer woo xamante ne euh, du du du du nekk jigéen ñi maanaam mooy daa tombé ak problème boo xamante ne daf koo amoon ci biir këram. Mm-hmm. ba tax man te loolu lu mat a bàyyi xel la ci bashariya gi ba tey maanaam ci wàllu googu daf ciy dugg. Mm-hmm. ngir ne comme niñ ko waxee woon rek ci gàmm gi mhm. maanaam mbir yi léeg-léeg day demee noo xamante ne maanaam problème yi nga xamante ne ak maanaam yi ngay dund yow ci sa biir kër mhm. maanaam yi ngay dund ci sa biir kër mhm. léeg-léeg nga am ak problème maam nga kii soxna si coow lu jóg wala yu mel noonu ak yooyu noonu loolu noonu yeneen bi da ko doon dund biir këram sallallahu alayhi wa sallam mboolem sëriñ yi ngay dañ ko doon dund seen biir kër sauf que bu dee yeneen bi nit ñi da moom moom sallallahu alayhi wa sallam dañ koy nettali mm. sëriñ si nag taalibe yi ñeme wuñ ko nettali loolu mooy problème loolu rek mooy différence mm. mais yeneen bi sallallahu alayhi moom nii la doon dundee te nga gis ànd ak saxaaba yi radiyallahu anhum niñ ko màggale yëpp amul lu ñu naan lii point noir la bu ko kenn wax mm. ñoom amul lu ñu loolu ci parce que yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mat te situation lu mu tar tar tar ak natt lu anam gi gën a rafet gi gën a sell gi gën a mat noonu lay doxal mm-hmm. te loolu moom mooy ne moom bu mag bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu moom mooy li nga xamante ne tamit moom mooy feeñ ci xadiis yu mi nii euh, ndax euh, problème boobu mu amoon ay soxnaam ba tax mu ne léegi man dem naa beru ji loolu nag bokkut ak ilaa ndax am na dinañ ci ñëw insha allah ilaa bi nga xamante ne moom la ñuy moom la boroom xam-xamu fiqh yi di wax loolu ak bii du benn borom xam-xamu fiqh ba ñuy wax boobu ñeent fukk ñeenti weer la ak fukki fan ñeenti weer la astaghfirullah arba'at ashhur ñeenti weer la loolu ñeenti weer yooyu di mooy ñeenti weer ak fukki fan waaye bii ñeenti weer kese la mooy ku taxaw ne waat naa ne soxna si dootuma àndateeg moom banaa ko nangam beru ko wëlif ko ñeenti weer bu boobaa soit da nga koy récupérer boo ñëwee da koy jël wala loolu moom maanaam da di tas Mm-hmm. wala danga koy wàcc maanaam doo am droit rek naan soxna ko moo xaaral ma teg ko ne bàyyi ko noonu maanaam ay weer weer weer loolu man ta ne mm-hmm. loolu mën ta ne mm-hmm. ah, loolu nag côté ilaa la loolu daan ci ñëw insha allah ndax dana ko dana dana ko indi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indi ci yaatal na waaye fii dañuy wax rek ne lii ak loola du benn bii moom ngiñ gi mu giñ rek la ñuy wax ne dañi comme ñi vraiment sonal ngeen ma waaw voilà vraiment léegi man dem naa déréju dem ci jàkk ja nag toog fa dégg nga moo tax kon bu boobaa dañuy xam ne tamit ne euh, dañ ciy jàngee ne léeg-léeg euh, jigi léeg-léeg euh, maanaam di waat maanaam giñ ne lii dinaa ko def loola dara loola dara nekku ci waaye nag lii fii daray ne mooy boo ko matalul loolu mooy boo ko matalul dégg Ah, mu ne mu ne mu ne kon nag fa jalasa mu daal di toog fii mashrubatin ci ak maanaam <coughs> mashrub mooy comme ab nit bu ñu yëkkati rek mooy comme genre cabane gis nga léeg-léeg caravane yi boo leen xoolee ni muy mel nga xam ne day am ay nga mën a yéeg ci kaw nga xam ne bant lañ ko defaree loolu moom ci kaw lu mel noonu loolu la yéeg la boo xam ne ñeel na ko darajatuha ay darajaam daraja mooy escalier mm-hmm. min juzu'in ci ci daatu tàndarma maanaam daatu tàndarma yi moom lañ ko yëgatee hmm. maanaam loolu la nekk la amoon ci jàkka ji dégg nga mu ne faataawu mu dikkee ko asxaaboo ay asxaab moo tax jàkka mu na faa ne loolu mooy lii tamit bokk na ci lii teg te ne la jàkka na faa mu nif na faa ne mu voilà sauf am na teggin yoo xamante ne moom nga war a amee hmm. waaye nit ki nekk ci jàkka ji maanaam mën na faa nelaw mën na faa def lu ne mën na faa lekke mën na faa naane mën na lu ne na ko fa def mhm. waaye sauf que bu mu ko sobeel am na teggin yu mu laaj et cetera mhm. bu mu fa wax waxi caaxaan bu mu fa nekk di commenter match bi wala euh, voilà mhm. yoo xamante ne bariwul njariñ di waxtaanee film bi ak xeet yu mel noonu waaye lépp loo xamante ne lu am njariñ la maanaam mu def na koo defee ci biir jàkka te loolu yëpp incha allah atte yooyu daan ci gën a ñëw ci kanam incha allah maanaam ci hadith yii di ñëw yi maanaam yële di ñëw ci bunt bi. ci ci ci kitaabu salaat yi maanaam am na ay buntu yoo xamante ne ci lu ñu lu dagan ñu def ko ci jàkk ak lu ci dagan lu ñoo ci ñoo ci ne mm-hmm. bëri na ci ay buntu yoo xamante ne comme ñu ko waxe woon ne euh, buntu bi maanaam kitaab bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo noxe mooy nga gis ne ginnaaw bi mu leeralee maanaam li wàllu li aju ci wàllu euh, julli lan moom mooy nañ ko farataalee ak ci yan circonstance la da gis ne partie bu njëkk bi mooy wàllu sutura maanaam awra sutural awra ak yi aju ci mbiram yooyu mm-hmm. ci mbir yooyu am na beneen partie boo xam ne ci wàllu xibla la ak yu mel noonu am ci beneen wàll boo xam ne ci wàllu jàkkal mm-hmm. maanaam place bi ñuy jullee avant mu ñëw ci wàllu nag léegi sitratul musalli maanaam kii julli lan la war a teg ci kanamam ba tax ni ñi duñ ko mën a romba ak yu mel noonu mm-hmm. dégg nga <coughs> moo tax fa ataahu mu daal di koy dikkee ashaabu ay ay ay ay àndanoo bi mooy sahaaba yi radiyallahu anhum yahudunahu ñu daal di koy Euh, ñu ñu seet ci ko nag maanaam ñëw nag seet ci ko maanaam kon mooy dañu gis ne nit ki tamit maanaam léeg-léeg bu feebaree wala yu mel noonu maam di ko seeti ji loolu daa bokk ci jaamu yàlla yu mag yi te loolu àq la boo xamante ne jullit ñi jullit bu ne amal na ko mboolem jullit ñi bu ko defee nag bu ko amee ñu ci taxawee ñu ko taxawee te euh, bu boobaat ñi ci def dañuy daal di da leen di daal di teggeeku mu ne fa sallaa mu daal di bi bihim ci ñoom jaalisan di aji toog waxum fekk ñoom xiyaamun ña ngay taxaw maanaam kon moom bi muy julli daf leen a jiite toog te loolu ñoom ñu daal di fekk ñoom ba ñuy julli ñoom ñu nga taxaw lool nag day dëgëral mazhab bi nga xamante ne moom mooy mazhabu xanafiya yi ak shafi'i rahmatullah alayhim ndax ñoom ci biir bi mbir mi ñoom loolu lañ jàpp maanaam dañoo jàpp ne li nga xamante ne moom mooy yelloo ci kii jiite maanaam te toog su fekkente ne loolu mën naa ne waaye ci kaw bu dee jiit jiite na toog ñi ñi ci des dañoo war a taxaw ñi ci def dañoo war a taxaw ndax moom kii julli moom moo mënut a toog moo mënut a taxaw waaye ñi ci def mën nañoo tax mën nañoo mën nañoo taxaw loolu mooy benn am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaf eh, ñoom ñooy maanaam Maliki ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dagana luñ loolu ñoom eh, bu fekkente ne Maliki la rahmatullahi alayhim sauf que ñoom ñaar niñ ko dagana lu wu dafa wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy Maliki Maliki rahmatullahi alayhim ñoom niñ ko dagana lulee mooy dañoo jàpp ni loola mënta ne maanaam mooy kuy kuy ku ku toog daal ku toog man te lu dul ñoo xamante ne am nañu ngant yu mel ne ka toog la tax mu toog maanaam ku ami ngant bu ko defee ñoom ñëpp ñu toog mm-hmm. waaye bu fekkente ne eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy Hanaabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne ku toog ahan kay mën naa jiite ñoo xam ne dara jotu leen sauf que bu boobaa bu leen jiitee dañuy toog ñoom itam mm-hmm. waaye loolu jeexitalu xadiis bi muy dëgëral ñoom seen mazhab voilà waaye ñoom dañuy tontu ne xadis bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam mujjee lool loolu moo ñuy dëgëral ndax xam ngeen ni yeneen bi sallallahu alayhi moom julli bi mujjee julli daa toog Seydina Abubakar radiyallahu anhu taxaw ci wetam mu jiite nit ñi ñu taxaw loolu day dëgëral tam mazhab Hanafi Hanafiyyi ak Shafi'iyyi rahmatullahi alayhim amma Hanaabila rahmatullahi alayhim dañoo jàpp ne maanaam ñaari xaal la yu wuute xaal bee parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw fekk gaa yi taxaw ba pare donc bu ñu mu ñëw jiite leen fekk ñu taxaw ba pare moo tax bi mu ñëwee dafa Seydina Abubakar radiyallahu anhu da koo fekk maanaam fa fa tari Seydina Abubakar radiyallahu anhu yam foofu la tàmbalee hmm. maanaam ci xaal boobu moo tax Hanaabila yi ñu teqale mbir mi moo tax da ngay gis ne mazhab Hanaabila yi ci wàllu dalil ñoo gën a dëgër la hmm. ci buntu boobu rahmatullah alayhim waaye jeexitalu xadis bi ndax jeexitalu xadis bi tamit day dëgëral seen mazhab dégg hmm. mu ne kon na qaala mu ne innama li am ba des mooy ju'ila def de def al imaamu imaam bi li yutamma ngir ñu roy bi ci moom maanaam imaam kon dañ ko fee teg ngir la ñu roy ko lool lu muy tekki mu ne fa ida kabbara su kabbaree fa kabbiru kabbar leen ca saate maanaam baatu fab yi mu ciy teg moom mu bu kabbaree bul xaar ba ca kanam ngay doog a kabbar wa iza raka su rukoowee foo mën a toll ci njàng mi bàyyil li ngay tari nga rukoo farka'u rukoo ci saate wa iza sajada su sujjootee fasjudu sujjoot leen ci saate maanaam loolu moom mooy li imam mooy li ma la doon wax mhm. mooy imam bu fekkente ne day julli noonu lay noonu ngay def su sëlmalee sëlmalal mhm. lu mu def defal maanaam comme li wolof yi di def maanaam di di di di toog di xaar maanaam di kii lu yàgg euh, doog a nag euh, ci su rawatina sujjóot bu mujj bi ak yu mel loolu loolu du diine du sunna mhm. loolu moom d'ailleurs man dafa mel ni wolof rek laay gis mu koy def euh, te loolu maanaam. Euh, loolu maanaam mbir la moo xamante ne bu mat a leeral la parce que wolo yi dañoo bëri yu def yoo xam ne ñoom rek koy def te kenn mënu leen ciy jëg ndax loo wax maanaam ñoom jàpp nañ ne nii lañ ko daan gisee te teguwul lu dul ci lii lañ gis ñu nit ñi di ko def maanaam di gis dong doyul dañuy delluwaat ci cosaanu mbir yi dégg nga mu ne kon wa in salla su jullee nag qa'iman di aji taxaw fa sallu na ngeen julli qiyaman di aji taxaw am na tamit euh, bi ci des fa in salla qa'idan faq'udu mooy beneen ci ci yeneen riwaaye mooy soo leen su jullee toog na ngeen toog yéen it maanaam looloo tax ñu wax ne mazhabu hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoo gën a moo gën a dëgër ci buntu bii euh, insha allahu taala mu ne wa nazala mu daal di wàcc nag li tis'in wa ishrina ci juróom-ñeent ak maanaam ci fan ci ñaar fukk ak juróom-ñeent mm-hmm. maanaam vingt-neuf jours mm-hmm. la daal di dégg nga fa qaalu ñu ne ko ya rasulallah e ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam innaka naka yow kat alayta da danga daal di waatoon ne e, shahran weer ngay toog da ngaa ne kat yow doo doo kii weer mu ne ko mu ne fa qaala mu ne inna shahra li weer boor mooy tis'un wa ishruna maanaam juróom-ñeent ñaar fukk ak juróom-ñeent la maanaam moom mooy li mu li mu li mu ci nam mooy weer obligé wul mu mat fan weer ngir ne léeg-léeg euh, weer moo tax am na ci riwaaya yoo xam ne même soxna yi ñoo ko ko wax ne ko ne yow waxu woon ni weer ngay def moom mu ne leen non weer c'est ñaar fukk la ak juróom ne na ash-shahru hakaza hakaza maanaam weer nii la nii ak nii dégg nga mu lem baaraam bi maanaam loolu mooy ne weer kon juróom fukki fan la ak juróom ñeent loolu nag wax ji danañ ci jànge ne euh, weer du du weer bu nekk mooy mat fan weeri fan loolu benn lañ ciy jànge te ñaareel bi ci def soo ne woon tey dinaa euh, danaa def nangam dina woor masalan danaa woor weer weeru yàlla maanaam lu tolloog weer lay woor bu boobaa faaw nga matal fan weer waaye soo weer ak weer danaa ko woor maanaam dinaa woor ak weer bu boobaa weer wi su dee ñaar fukki fan la ak juróom-ñeent masalan weer woowa doo doo doo obligé matal fan weeri fan yi maanaam bu dee weer woowa vingt neuf jours dong vingt neuf jours yooyu rek ngay woor mm-hmm. su weer wa nekkee fan weeri fan nga woor fan weeri fan boo beneen bi ci des mooy masalan tey sooy liggéeyloo nit ne ko liggéey bi dama bëgg mu mat weer mm-hmm. ngeen d'accord ci ne liggéey bi day mat weer bu boobaa fan weeri fan di koy liggéeyloo mm-hmm. maanaam ci weeri fan nga koy fay ngir ne fanweeri fan lay liggéey ndax danga nga ni ko rek na mat weer mm-hmm. su fekkee dene nag da nga ni ko ah, weeru sàngam maanaam masalan ah, weeru gàmmu gii di ñëw mm-hmm. laa bëgg nga defal ma nangam weer woowa ca la mu ci ay fan muy vingt neuf wala trente ci loola nga koy fay mm-hmm. voilà maanaam kon bu boobaa ah, loolu ci mbir mi maanaam mbir yooyu ci loola lay aju dégg kon lii tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, indi hadith bi moom mooy ne mooy ne dafa ñoom bi muy julli fa mu jullee fañ ko teg maanaam da ngay gis ne dafa am ay datt yu ko yëkkati te dàtt yooyu te ci bant la la la jullee maanaam benn benn mën naa nekk comme plafond comme parce que boo ko comparé ak li ci suuf maanaam comme day yëkkati ko nga comparé ko ak li ci suuf day mel ni terrasse muy benn waaye tamit comme bant lañ ko defaree maanaam ngir ne <coughs> yi sax. dàtt yi ko bant la ndax du yanu maanaam dàtt yi ko nekk bant nga xamante ne moom mooy daraja yi sax moom mooy escalier yi ba noppi tabax bi ci boppam nekk ay briques mhm. parce que loolu du du du yanu maanaam maanaam kon bu boobaa loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ci tamit ci buntu bi mhm. dégg <coughs> <coughs>

Euh, Abu Dawud indi na ko xadis numéro 601 imam An-Nasa'i euh, imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 361 ak 690 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 794 832 1061 ak 3456 imam Ibn Majah indi na ko xadis numéro 1238 imaamu Malik indi na ko xadis numéro 358 imam Ahmad ibn Hanbal indi ko xadis numéro kon ñoom ñuy waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ hadith bi rahimallahu al-jamii' mu ne baabun iza asaaba thawbul musalli imra'atahu iza sajad baabun bunta ngi nii iza asaaba su laalee thawbul musalli yéeri jullit yéeri aji julli bi mm-hmm. imra'atahu soxnaam si soxnaam iza sajada bu fekkente ne dafa sujjóot maanaam moom mooy su fekkente ne jigéen ji dafay maanaam nit ki day julli te loolu dafa wax rek sujjóot gi ngir ne loolu moo rot ci xadis bi ndax loolu itam doxalinu imam al-Bukhari la rahimahullahu taala ngir bëgg di sàmmonte tout le temps ak baati xadis yeneen bi sallallahu alayhi wala baati al-Qur'an comme loolu gisoon nañ ko gisaat ko gisaat ko moo tax mu waxee ko nii waaye ci moment wu julli bu mu mën a doon su fekkente ne nit ki day julli yére bi muy jullee laal soxnaam maanaam euh, loolu Euh, kon wala boog soxnaam nekk ci wàllam wala yu mel noonu kon loolu lay daal di impliqué yooyu yëpp maanaam euh, moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi euh, hadith bi mu daal di moom mu daal di maanaam la li muy tekki mooy ndax kon julleem dana yàqu waaw wala déet loolu nag hadith bii ñuy ñëw insha allahu taala day tegtale te gisoon nañ ko maanaam day tegtale ne xadis day tegtale ne julleem nga dana baax kay ndax yen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëful wala mu wax luy tegtale ne julli googu baaxul mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab li haddathana musaddad mooy ibnu musarhad ibnu musarbal al asadi rahimahullahu taala muy abul hasan al basri rahimahullahu taala comme niñ ko gisoon imam al bukhari ak imam abu dawud ñoom ñoo solo ci moom lu bari imam at-Tirmidhi an yi ñoom tamit ñoom ñoo solo ci moom ci lu ab am ay waaye dafa am ku dox seen diggante ak moom rahimahullahu ta'ala mi ngi euh, génn gane adduna ci euh, année cent cinquante yi mi ngi génn adduna euh, rahimahullahu ta'ala deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa hmm. danga mu qaala mu an Xaalid te moom mooy eh, Xaalid ibn Abdullah eh, te dakkantaam nekkoon Abul Haytham al-Wasiti at ta'ala moom tamit gisoon nañ ko te moom mi ngi génn àdduna 179e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ji eh, jëmmi at bi nga xamante ne moom la Hammad ibn Zayd génn àdduna naka noonu moom la Hammad ibn Salam ibn Anas Ah, rahimahullahu taala génn adduna moom ci taabi'i taabi'i la bokk comme ci waa génération boobu nekk koo xamante ne comme li imam Ahmad wax rahimahullahu taala ne moom jaay na maanaam jëndaat jënd na boppam maanaam jënd na boppam ci lu tolloog poids wam ci xaalis ñetti yoon maanaam day toog mu yàgg mu jëm walla mu bokk nañ ko waaw kooku la imam boobu la rahimahullahu taala mu ne qaala nee na haddathana Sulaymaan ash-Shaybaani rahimahullah hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne haddathana Sulaymaan ash-Shaybaani te moom mooy Sulaymaan ibn Fayruz eh, ash-Shaybaani rahimahullahu ta'ala daqantam nekk Abu Ishaq moom waa Kuufa la rahimahullahu ta'ala mu ngi génn àdduna 138e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Abdullah ibn <coughs> Shaddad mu Abdullah eh, ibn Shaddad ibn Haad Euh, euh, euh, moom dàkkantam ne ko Abul Walid moom al-Madani al-Kufi waa Madina la gannaaw nga nekk waa Kufa Laysi la rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ci ponkali taabi'i la bokk rahimahullahu taala tey siqa la dégg nga moom mu ne an Maymuna mooy ummul mu'minina di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anha te turam barratu la woon yenente bi moo ko soppi sallallahu alayhi wa sallam muy Maymunata bintul Harith al-Hilaliya radiyallahu ta'ala anha génn àdduna cinquante ñi ma ne ginnaaw gàddaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na tamit yeneen wax yoo xamante ne am na ci génn àdduna mu ngi solo juróom ñaari xadis ci xadis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci saxiix yi maanaam ñaari saxiix juróom ñaari hadith lañ ko ci amal imam al-Bukhari wéetoon ci juróomi hadith imam Muslim wéetoon fukki hadith ak ñett waaye ñaari sahih muttafaqun alayhi juróom ñaar la mu ne an kon Maymuna bintul Harith radiyallahu ta'ala anha annaha qaala nee na kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan na julli maanaam kon loolu day tegtale na lii mbir mii lu bari la daan am te loolu mu ne wa ana fekk man hizaahu maa ngi ci wàllam maanaam wa anaate man haidun maa ngi amee mbërëg hmm. maanaam loolu kon day tegtale ne nit ki buy julli fekk soxnaam mi ngi ci wetu ci wàllam loolu du yàq julleem te bu fekkente ne ah, ndax ah, bu ñu xoolee am na loo xamante ne Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañ koy bañ hmm. mooy nit ki di julli soxnaam nekk ci wetam di julleeg moom maanaam di julleeg moom ñu dend loolu moom dañuy wax ne julli gi day yàqu waaye kooku lañu wax ne julleem mooy yàqu waaye am na ki nga xamante ne Euh, waaye maanaam ku dul soxnaam moom waxaale wuñ ko mm-hmm. voilà dégg nga loolu <laughs> euh, dégg nga euh, dégg nga kon loolu day day daal di tegtale ne li nga xamante ne moom moo tax maanaam moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi mu ne fekk moom dafa amee mbërëg te lool day tegtale ne ki amee mbërëg maanaam loolu mën naa nekk maanaam mu nekk naa bokk ak moom maanaam di julli fekk mu nekk sawet loolu du yàqu julli gi mu ne wa rubbama te léeg-léeg mu ne léeg-léeg sax asaaba nii dana ma laal sawbahu ak yérim isa sajada bu julli sawbahu yérim isa sajada bu bu sujootee maanaam loolu kon day tegte leneen laal ku am mbërëg sax du yàq julli mm-hmm. bi ci def tamit moom mooy laal jigéen dong loolu du yàq julli yére bi yére bi su laalee jigéen tamit du yàq julli bi voilà waxumala ak góor waxumala ak xale ak yu mel noonu mm-hmm. mu ne qaalat mu ne wa nekkoon na yu salli daan julli alal xumra ci ab sajaada maanaam sajaada boo xamante ne dañ ko maanaam mooy loolu la ñuy wax xumra maanaam bu ndaw sajaada bu ndaw yu ndaw yi yooyu la ñuy tuddee xumra dégg nga loolu tamit imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana indi comme niñ ko waxe maanaam euh, hadith bi euh, gisoon nañu taxrij bi euh, ci hadith numéro trois cent trente-trois ah ci kitaabul hayd Euh, dégg nga euh, kon euh, te dina ko indiwaat hadith numéro trois cent quatre-vingt-un inshaa allahu taala imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala amaan na foofu ñu gisaat kii bi waaye li ci imam al-Bukhari li mu ci namm li mu ci namm fii moom mooy ne daal nit ki bu fekkente ne da ngay julli man ndax foofa fi mu ko indiwaat trois cent quatre-vingt-un da ko indi tënk ko hmm. fii nag daf ko indi mu mu ngir waat maanaam wane circonstance yëpp ni mu deme dégg nga te sax foofu daf koy day day wax ne maanaam ni ni dagan nañu jullee ci kaw xumra ci kaw sujaada maanaam lool moo tax mu koy indi dégg nga imam al-Bukhari nag am na lu muy baaxoo loo xamante ne mat nay bàyyi xel moom mooy ne ñaare sëriñ bu nekk maanaam bu indi ak xadiis ci benn bunt day fekk ne sëriñ booba ba koy jàngal loola maanaam ci ngir maanaam maanaam boobu la ci jublu woon loolu tamit léeg-léeg da koy def bëri na loo xamante ne moom la koy def rahimahullahu mu ne baabu salaati alal xasiri baabu buntu salaati julli alal xasiri ci kaw basang dégg nga maanaam basang boo xamante ne xëy maanaam lañ ko defaree ay xeeti dink la ak yu noonu euh, li nga xamante ne nag moom lay wax euh, te loolu li tax mu mu tudd baatu xasir moom mooy basang gi loolu la tax mu tudd ko lenn rek la moom mooy xadis bii di ñëw maanaam xadis bi mu ciy tudd ci day wax wàllu basang googa waaye nag li nga xamante ne moom la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala nam mu ci buntu bii du rek yem ci basan waaye lépp loo xamante ne du suuf rek mënef na ci jullee maanaam loolu moom moo ko tax a jóg te waxoon nañu ne imam al-Bukhari léeg-léeg rahimahullahu taala day noxee buntu yi ci anam goo xamante ne léeg-léeg xadis maanaam buntu bi muy indi ci kanam xadis bi wax àtte boobu léeg-léeg xadis bi ko jiitu day am da da koy junj te gis nga ni xadis bi ko jiitu junj na maanaa boobu mm-hmm. waaye Euh, ne maanaam ndekete nit ki man nay julli te fi muy teg jëwam buy sujjóot ak fi maanaam fi muy tegu tànkam maanaam bu nekk suuf si nii nii nii mm-hmm. ngir ne daf ci am ay borom xam-xam yoo xamante ne rahmatullah alayhim ñoom euh, dañuy sopp maanaam nit ki buy julli mu jullee ci loo xamante ne faw maanaam muy laal suuf si mm-hmm. maanaam muy sujjóot comme par exemple yenn ci Maliki yi rahmatullah alayhi dañu ne li gën moom mooy nit ki muy sujjóot mu mu mu mu laal suuf si directement maanaam mu mu am contact ak suuf nga xamante ne euh, ku mel ni Omar na Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu daf daan yor suufam am da daan jël suuf di ko yób di ko yoraale di ko teg ci sijaada bi bu doon sujjóot bu ko defee suuf si takk ci jëbi loolu tamit beneen la bi ci des tamit moom mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay tontu benn xadis boo xamante ne euh, dañ ko solo ci Yazid ibn Muqadim mu jëlee ko ci baayam mu jëlee ko ci Shurayh ibn Hani mu ne dafa laaj sayyidat Aisha radiyallahu taala anha ne akaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli ala al-hasiir wallahu taala yaqulu wa ja'alna jahannama lil-kaafiriina hasiira fa qaalat radiyallahu taala anha la lam yakun yusalli ala al-hafir euh, euh, euh, maanaam mu ne dafa laaj ne yenente bi dafa ne sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ne ko man yenente bi de sallallahu alayhi wasallam ndax daan na julli ci kaw basam ndax kat damaa gis jahannama maanaam yàlla ne wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira dañoo def jahannama mu nekk basam ngir yiifir yi waaw kon ndax yenente bi moom daan na julli ci kaw basam mu ne ko déedéet yenente bi sallallahu alayhi wasallam daanul julli ci kaw basan maanaam xadis boobu al imam ibnu abi shayba moo ko soloo rahimahullahu taala waaye xadis bi a ah, maanaam boobu tamit moom lay dal moom la imam al Bukhari rahimahullahu taala di tontu di leeral ne loolu maanaam boobu tamit wérul maanaam que ni loolu mun na tante ay nit ñu yaakaar ne a ah, kon day julli ci basan moom xëy na problème mën na cee am waaw wala déet maanaam muy dindi di tontu ci lu mel noonu waaye tamit am na beneen mbir bu ko tax a jóg maanaam ngir leeral rek ne comme niñ ko waxe woon ne du du rek lu am contact ak suuf si rek la ñu war a maanaam ne faw nit ki daa war am contact ak suuf si déedéet loolu képp koo xamante ne def na ko ci buntu toroxlu ak wàcce sa bopp nga ko defee hmm. waaye defuloo ko ci buntu dagan na wala xaram na hmm. loolu mu ne wasalla julli na Jaabir mu ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda radiyallahu ta'ala anhu wa Abu Sa'id ak mooy al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ah, al-Khazraji radiyallahu al-Ansari fi safinati mm-hmm. ci ah, gaal gi maanaam ci gaal gi qa'iman di aji taxaw mm-hmm. ah, maanaam wax ji tam imam Ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala solo na ko ne waaye moom daf see yokk ne imam Abu Darda maanaam imam al-Bukhari dafa yem ci ñaar ñi waaye imam Abu Darda tamit ci la bokkoon radiyallahu ta'ala anhu wa arda amma le mel mu ne maanaam te loolu day tegtale ne kon nit ki buy julli maanaam mën naa julli ci kaw ci kaw gaal te segam day julli ci kaw gaal bu boobaa maanaam day taxaw xam ngeen ni suuf si moom ak géej gi ñoo toll ñoo nuroo ndax ndox ak suuf ñoom ñoo bokk ay àtte ñoom ñaa ñëpp dañoo laab te dañuy laabalaate waaye nag bu boobaa nit ki bu fekkente ne dafay julli ci kaw ndox maanaam ni mu mënee nekk ci kaw gaal gi di ci julli boobu jëmmi maanaa rek moo nekk ci nit ki nekk ci kaw suuf teg dara lu teg lu tegu ci kaw suuf si mm-hmm. maanaam ni gaal gi tegoo ci kaw géej gi noonu dong la ñu mën a jëlee leneen teg ko ci kaw suuf si maanaam maanaam boobu moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, di indi fii euh, maanaam beneen bi ci des moom mooy ne mu ne wa qaala euh, maanaam wa qaala hasan mooy euh, al-Basri euh, rahimahullahu taala mu ne euh, qa'iman maanaam taxaw maanaam tamit julli bu ñu julli ñu taxaw mu ne maalam tashukka feek xatu ala ashabika ci say àndandoo maanaam manam maanaam mooy booy àndeek nit ngeen nekk ci biir géej gi mën ngeen a julli ngeen taxaw maanaam ngir leeral maanaa jëmmi maana bële mu ne da ngay taxaw sooy julli ci giir gaal gi feek xat problème amul mm-hmm. waaye nag Euh, euh, euh, taduuru da ngay wër-wërloo ma ànd ak gaal gi maanaam moom mooy su heure soo leen dee julli gaal gi ñu koy joow wala maanaam ñëpp duñu duñu nekkandoo di di julli faaw mu am ñuy joow gi wala boog bu dee comme bateau yi la wala yooyu maanaam ñu taal moteur bi et cetera ñu julli jot ñu nit ñi war a julli bu boobaa da ngay julli ci kaw ngeen taxaw julli su fekkente ne loolu mooy su jàppandee su manee nekk waaye wa illaa su loolu mënta nekk nga xamante ne dafa instable fa qa'idan na nga toog maanaam bu boobaa wax ji nga xam ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi maanaam bi loolu daf ñuy dafay daf ñuy dugal ci yeneen i masala mm-hmm. masala bu njëkk bi moom mooy ndax dagan na nit ñi di dem di julli ji ci gaal fekk heure julli di leen fa fekk te duñ mu leer ne maanaam ci gaal gi nekk ci instabilité boo xamante ne ñu mën a taxaw julli loolu bu boobaa dañ naan suñ fekkente ne nekkuñ maanaam bu dee nekkuñu ci biir tukki goo xamante ne munu leen a labal maanaam tukki gi du leen labal loolu bu boobaa nit ki euh, day daal di wàcc dem julli ji maanaam day xaar ba yegg dem julli waaye bu dee tukki bi dafay labal waxtu yi bu boobaa faaw ci biir foofu la ñuy jullee mm-hmm. ci biir gaal gi lañuy ñuy jullee beneen bi ci des moom mooy bu fekkente ne nit ñi dañuy dem gaal nga toog fa lu tolloog ay fan te lool ci géej gi te loolu mën naa nekk te loolu dagan na comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne mooy hadith Abdullah al-Mudlaji bi radiyallahu bi mu naan inna narkabul bahra voilà inna narkabul bahra wa uh, wa wa uh, inna narkabul bahra wa uh, ma'ana qalilun min al-ma'i fa in tawadda'na bihi atishna wa makasna fihi shahran ci beneen riwaaya afa nata aw afa natawadda'u bima'il bahri maanaam kon nga gis ne xadis boobu nga xam ne nee na ñun dañuy dem di war géej gi maanaam dañuy dem ci géej gi te dañ fay toog léeg-léeg ay weer dañ fay toog léeg-léeg weer te li ñuy yóbbaale ci ndox lu néew lay doon suñ ko naanee dañuy mar ab ban suñ ko jàppoowee dañuy mar ndax mën nañoo jàppoo ci ndoxum géej gi ba yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ne leen al al al at-tahuru ma'uhu wal hillu maytatuhu maanaam ne ndox mi laab na te laabalaate te e, Euh, euh, médd gi tamit dagan naa lekk xam nga kon loolu day daal di tegtale ci anam gu leer ci ne euh, kon gaa maanaam nit ki mën na faa dem ngir ay liggéey ngir ay soxla yoo xamante ne moom moo ko yitteel mm-hmm. loola kon loolu day tegtale ne bu boobaa nii rek lañuy ñuy jullee mm-hmm. léegi beneen bi ci def moom mooy nag daf ñu daal di yóbbu tey bu fekkonte ne Euh, nit ki mën naa programmer maanaam tey bu fekkente ne masalan tey damay dem di tukki ma ñàkk a programmer ma xool am choix ci heure yi nga xam ne moom laa mën a jël sama avion wala sama train wala sama bus ma am choix ci temps bi ma ko war a jël jëluma ko loolu mooy damaa sàggane sama julli mm-hmm. waaye bu fekkente ne nag mais amul beneen lii moo fi am maanaam heure bi horaire bi moo fi am bu boobaa te julli faaw daf may fekk ci avion bi wala daf may fekk ci train bi wala daf may fekk ci bus bi bu boobaa ana naka laay def bu boobaa li nga xam ne moom lay ngay def bu dee dafay labal waxtu wi boobaa mooy da nga ciy julli te bu boobaa da ngay julli comme lii Hasan al-Basri wax rahimahullah da ngay mën a da taxaw julli su fekkente ne mënoo taxaw julli ci ngay toogee julli maanaam taxaw julli gi mooy comme yenn avion yi nga xam ne day am espace boobu mën a julli <coughs> bu fekkente ne taxawuloo mënoo ko nga daal di toog julli comme nii rek noonu nii mu wax rek da ngay jublu nag xibla fu avion bi jëm xibla rek nga jublu foofu fu te obus bi dem nga jublu fa ndax loolu duñ dinañ ko mayee ci naafila nga bañ a jublu xibla waaye ci julli farata duñ mayee nga bañ a jublu xibla am na différence voilà mm-hmm. dégg nga kon mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa Abdullah xam nga imaamu Maalik moo nekk ci kanam axbaranaa Maalik lay wax ca kanam ca kanam moo mu ne Abdullah maanaam ibnu Yuusuf la voilà at-Tinnisi ok rahimahullahu taala moom gisoon nañ ko ah Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi al-Misri moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala donc moo solo ci imam Abu Dawud Euh, solo na ci moom ñetti xadis waaye da am ko dox ci diggante moom imam a tirmidhi benn xadis waaye ba am na ko dox ci diggante moom imam an-Nasa'i sax moo ak ñett mhm. te am na ko dox ci diggante moom amma imam Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñ ci moom benn xadis rahimahullahu ta'ala mu ne anna qaala axbarana Maalik imaamu daarul hijra di borom xam-xam bu mag boobu di nitu yàlla bu sell boobu radiyallahu taala anhu nga xam moom mooy borom ngir maanaam ngiir bu mag bi mooy ngir fuqaha maanaam ngiru Maaliki rahmatullahi alayhim te moom ak ay taalibam yu bari seen ay hadith ñu ngi ci ci ci kutubu sitta saxee ak sunani maanaam eh, Malik kon mi ngi a année quatre-vingt-quatre mi ngi gën a adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak génn adduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha te moom da mi ngi gën a siiwee ci léeg-léeg ñu koy dàkkatal ci Ishaq ibn Abi Talha moom laa leen doon moom moo amoon benn pepp ci karaw te gis ngeen maamam maanaam moom moo amoon benn pepp ci karaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam te maamam lañ joxoon euh, euh, kii bi xaaju bopp bi mhm. maanaam imaginer léegi ci benn génération tëb moom mu dese ci lu tuuti naka nga mën a yaakaaree nit ñi ñëw fii ñu am mèche bu ngan bi yaa ngi dégg <coughs> dégg nga <coughs> mhm. dàkkantalam moom mooy Abu Yahya dañ koy wax tamit Abu Najih rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent trentième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa Madinatul Munawwara la ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam bokk ci siqaat yi rahimahullahu taala moom kenn la ci borom xam-xamu taabi'i te comme ni imam Az-Zahabi wax rahimahullahu taala boolem borom moom yi dëppoo nañ ci ci ci ci di ko layee rahimahullahu taala moo tax imam Malik rahimahullah daanul jiital kenn ci kawam mm-hmm. euh, moom euh, Ishaq ibn Abi Talha man mooy Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha mm-hmm. rahimahullahu taala an Anas ibn Malik te moom mm-hmm. mooy euh, mooy baayu jiit maanaam baay baay la maanaam ma nef naa ko waxtu baay taxam la ci walla jiit jiitle walla ndax Abdullahi moom mooy doomu Ummu Sulaym te Abdullahi Anas ñoo bokk yaay Ummu mm-hmm. Sulaym mooy seen yaay mm-hmm. Ummu Sulaym moom moo jur Anas moo jur Abdullahi bi ibnu Abi Talha mm-hmm. euh, te euh, Abdullahi boobu moom moo jur Ishaq mbir mi noonu la demee dégg nga moom moon kon moom moo seen Anas Anas ibnu Malik Dul Uznayni moom gisoon nañ ko léegi daa mel ne radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne an na ne maamam Mulayka Mm-hmm. Ah, xam ngeen ni hadith ah, bi borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañuy wuute dañuy wuute ci maamam bi kan la mm-hmm. maanaam ndax ummu sulaym la ci boppam maanaam bu boobaa damir gi hu day dellu ci maami ishaq wala boog day dellu ci maami sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu mooy ummu sulaym bint milhan maanaam mooy moom mooy ah, ummu sulaym bint milhan ibn khalid ibn zayd al ansari radiyallahu ta'ala anhu di yaayu sayyidina anas moom ya moom la wala boog Euh, Rumayla wala Rumaysa wala Unayfa am na tamit ñu wax Mulayka bii la waaye euh, xaqiqatan loolu dese naa dëgër te loolu euh, moom moom la ñuy wax al-Rumaysa di ko wax tamit ar-Rumaysa moom saxaaba la ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy borom laaj boobu noonu moom moo ñëwoon ci kër yenente bi gis nga xadis boobu yéen a koy fàttali bi mu ñëwee ci yenente bi sallallahu ne ko inna allaha la yastahi min al-haqq yàlla kat du amul kersa ci dëgg maanaam hal ala al min ghuslin idha ra'atil ma idha ihtalamat maanaam ndax jigéen dana am dara lu mu maanaam cangaay gu ko war su fekkente ne dafa gént maanaam moom mooy borom xissa boo moom fekke ne Hunayn ci xare yi ak Uhud fekke na leen euh, radiyallahu ta'ala bokk ci gënam jigéen ñi gën ci jigéen ñi amma ñi nga xamante ne ñoom moom soloo na ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadith euh, yu bari niki noonu wala euh, ci jigéen ñi gën a bari luñ soloo ci yenente bi la bokk sallallahu alayhi Eh, ñi solo ci moom nag moom mooy doomam Seydina Anas ak Seydina Abdullah ibn Abbas eh, eh, ak ci Seydina Zayd ibn Sabit ak Seydina Usama ibn Abdurrahman te moom mooy Usama ibn Abdurrahman moom mooy Abu Usama hmm. de ibn Awf hmm. Abu Usama ibn ah? a déedéet yaayu Ummu Sulaym waaw loolu daañu ci ñëw maanaam ngir ne ku mel ne Abdu imam al ibn Abd dafa jàpp ne Mulayka moom kii la ci boppam maanaam non non dafa jàpp ne ummu sulaym moom mooy jadd xam nga daf ne an na jaddatahu mm-hmm. maanaam ndax riwaayaat yu bare bëri solu maanaam leeraluñ ne mulayka mii la mm-hmm. voilà maa am ma xaafis na abdul ak abdul xaq mm-hmm. dégg nga ak ñeneen solo nañ ci moom euh, moom mi ngi génn àdduna mu sayyidat ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha ci xilaafatu sayyidina muawiya bii nag Euh, mulayka bi du moom du bintu Milhaan li lay wan ne kon kële la maanaam ni ñoom ñaar duñu benn maanaam te loolu mooy li dëgër bu ñu xoolee maanaam wu bu ñu génnee sax borom xam yi wuute giñ ci wuute maanaam ne mulayka bi moom bintu Malik la mulayka bintu Malik ibnu Adi ibnu Zayd Manaat ibnu Adi ibnu Amr ibnu Malik ibnu Najjar mulayka bi kon ñoom ñaar duñu benn ah? alors que Ummu Sulaym moom bint Milhan la ah radiyallahu ta'ala anil jami' maanaam kon te li koy gën a dëgëral mooy lii mooy riwaaya bii te ni riwaaya bii mi ngi ci ñaari saxiix yëpp mooy am na jaddataxoo ne maamam Mulayka radiyallahu maanaam mu day dellu kon ne Sayyidna Anas moo ne maamam moom maanaam kon mu boobaa dañu daal di gis ne du yaayam mais maamam la mooy Mulayka Mulaykata da'at dafa woo Rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam li ta'amin ngir ñam goo xam ne sana'at moom la ko moom la defaroon la koo ñeel ko mm-hmm. maanaam mooy kon yel maanaam ne invitation maanaam loolu kon sunna la ak wuyu ji invitation tamit na la mm-hmm. te lii du woon walima mm-hmm. maanaam du woon pour ceet maanaam da koo woon noonu te loolu kon dafa bokk tamit ci sunna yi nga xamante ne mooy mooy di def invitation nan waaw invité naa leen ñu wala invité naa leen ndekki dégg nga nee na fa akala mu daal di lekk minhu moom yonent bi sallallahu alayhi mu lekk ci ci ci la ñu toggoon dégg loolu tamit su ma topp nag xaaral maanaam te kon bu boobaa boo ñëwee tamit na nga lekk maanaam bul ñëw naan daa am fu ma jaaroon te fekk invité woon nañ la ba pare voilà dégg nga wala nga ñëw naan damaa yéex a ndekki wala yooyu maanaam wala damaa yéex a añ dégg yooy yooyu yëpp maanaam du sunna voilà dégg nga summa topp nag qaala mu daal di wax ne ko moo jóg leen fali usalli ma daal di julleel lakum ñeel leen maanaam loolu tamit lan moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne julli ñu julli ndax te julli gi bokkul woon ci mbir mi maanaam moo tax borom xooxam yi rahmatullahi mu wuute ne ndax invitation gi da julli gi moo taxoon maanaam nga loolu mën naa ne maanaam ne leen ah, ñëwul ñëwul kër ga bu ñëwee. mu mun a mu mu julleeg moom maanaam mu ne bu ko julli gee tax waaye fii li gën a feeñ moo ne lekk gee taxoon ndax dafa ne daa at rasulullah sallallahu alayhi wasallam lii taa amin sana'athu lahu maanaam ne taat ñam gi moom moo tax ñu defar ko kon loolu day dëgëral ne eh, buntu maanaam li taxoon imam maanaam li tax mu mu defar ñam gi moo yenente bi sallallahu alayhi te moom moo ko woowoon ci ñam googu wan bu boobaa loolu moom mooy daal di doon li gën a yanu maanaam léegi nag mu daal di ñëw jullil ko te bu boobaa kon dañuy xam ne tamit nit ki bu demee bërëb maanaam li gën moom mooy bala mu faa jóge mu julli fa wala boog mu def fa jiw jëfu yiw te julli mooy jëfu yiw bi gën beneen bi ci des moom mooy xamal gi mu ko ko xamal mën naa yanu beneen maanaam maanaam julli gi ko julli ngir ne jigéen ñi comme fa ñuy ne ci biir jàkka ji wala boog buñ demul jàkka ñoom ñaare duñ gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam julli comme que léegi nag moom bu jullee ci kanamam bu ko defee moom mu mën a gis naka la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di jullee maanaam loolu tamit nekk beneen jàngit boobaa loolu daf ñuy daal di yóbbu ci kon beneen masala mooy ne nit ki tamit bu fekkente ne dafa xam ne am na ñu bari ñoo xam ne réere nañ nu ñuy jullee léeg-léeg mu julli ci kanamam tey ko te jubluwu ci dara lu dul buñ ko gisee xam ne ah d'accord ndekete lii nii lañ koy defee maanaam loolu bu boobaa loolu dafa nekk loo xamante ne sunna yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam qaala mu daa di wax anas sayyidina anas radiyallahu anhu mu ne fa qumtu ma daa di jóg ilaa xasiirin lanaa maanaam ci suñu ak euh, xasiir mooy suñu basan lanaa boo ñeel na xat dëgg-dëgg boo xam ne su wadda dafa ñuul maanaam mooy tàmbali naa ñuul min tuuli ma min tuuli ngir yàggaayu maa li nga xamante ne lu bi sax moom lañ ko war maanaam euh, liñ ko war bu boobaa Euh, li nga xamante ne bu boobaa loolu li ñuy tekki moom mooy ne euh, maanaam lu lubi sax mooy lu ñu war day mel ni lu ñu sol comme li ñu ko waxee woon wala waxoon nañ ko hmm. ne loolu moom moo tax maanaa yooyu nag moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi yeneen maanaa yii fii ngir ne euh, buy wax ci wàllu yëri ànd ak loolu muy wax ci wàllu basang ak waxu wa sajaada ak xeet yooyu ak ay bant ay fi ak ndax lu yëkkati ko yooyu yëpp mooy ne day mel ne lu ñu war maanaam day yor maanaay la ñu sol Ah, ndax xadis bi lii da koy leeral beneen bi ci des nag moom mooy li nga xam ne moom la wax ne da li mu sol maanaam bu boobaa nit ki su fekkente ne ah, loolu moom moo tax ah, borom xam-xamu maanaam Maliki rahmatullah alayhim ne masalan tey nit ki su ne woon wat naa ne du ma du ma du ma du ma du ma du ma sol du ma sol du solu tey tey moom du ma sol dara maanaam tey wal bu ko wala boog ba pare dem tëdd ci basam wala tëdd ci lal bu boobaa day daal di nekk ku bàkkaaru lu tax ngir ne day daal di war ngir ne ndi eh, hadis bi ak tamit eh, comme li alquran wax ne allazi ja'ala lakumul arda firashan maanaam yàlla moo leen defal suuf si mu nekk lal moo tax fuqaha maliki itam rahmatullahi alayhi ngir baat boobu moo tax mu ne tey masalan su ma waat naa ne tey bu fekkonte ne dama ne eh, dama ne tey du ma tëdd ci du ma tëdd ci lal ba pare ma tëdd kafaara ndax lan ndax alxuraan nee na suuf si moo leen di ko defal lan waaye ñi ci def nag dañ ne déedéet ndax lii maanaa boobu du ci dugg maanaam mënef na koo dugal ci yeneeni maanaa maanaam comme fii nii ci wàllu julli wala yu mel noonu waaye tey nit ki bu ne waat naa du ma tëdd ci lal ci maanaam xaqiqa urfiya bi moom mooy jiitu maanaam maanaa maanaa bi nga xam ne moom la ñu xàmmee nit ki tey bu ma nee du ma sol yére nam mu ci yér maanaam nam mu ci tëdd ci basan nam mu tëdd ci lal wala yu mel noonu wala bu nee du ma tëdd ci lal nammu ci euh, maanaam euh, suuf si kon bu boobaa loolu moo tax ñoom duñ ko dugal ci maanaam boobu looloo tax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi mu ci xeetu masala yooyu waaye bu boobaa li nga xam ne daal moom lañ mën a xam fii moom mooy ne kon basang gi day yor atti yëre mboolem li xaram ci yëre day xaram ci basang mboolem li xaram maanaam ci ay warul nekk bu boobaa nit ki tamit kon li muy tekki mooy warul defar basang boo xamante ne ay suwa koy defaree ba pare mu ciy julli. wala boog kon bu jullee ci kaw basan boo xamante ne suwaa la wala suwaa lañ ko defe rek boobaa day xaraama julli ci moom kon ci jigéen ci dana daggal ni julli waaye ci góor day xaraama julli yu mel noonu bu boobaa maanaam yooyu dañu ciy daal di mu ne fa nadaxtu ma daal di koy wis bi maa ci ndox lii bu boobaa day nekk dalil ci Maliki rahmatullah alayhim wuute mboolem yeneen fuqaha yi tamit ndax dañoo jàpp ne yére su fekkente ne dafa sobewu dafa daw dañoo sikki sàkk ci sobeem boobaa dañ koy wis hmm. dégg nga ñeneen ñi nag ñoom xadis bii duñ ko firé noonu dañ naan rek euh, daf koo wis naam waaye euh, da koo wis ngir mën a tooyal ngir ngir ngir basan gi bañ a woowu ak noonu ñoom loolu lañ koy firé waaye xam ngeen ni maanaam boobu sori na nga fa qaama mu daal di taxaw rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa fafaftu ma daal di sappe man wal yatim ak njirim gi Euh, njirim gi nga xamante ne moom lay wax ne man maa sàppe taxaw ci kanamam man moom kooku borom xam-xam yi rahmatullah euh, dañuy wax ne mi ngi tudd Dumayra radiyallahu ta'ala anhu maanaam ngir ne gone la dañuy wax ñeen ñu ne Abu Dumayra lañ koy wax waaye ala kulli xaal mën naa nekk ne noonu la tudd waaw mooy mooy mooy mu boobaa muy Dumayra ibn Abi Dumayra radiyallahu ta'ala nga xam ne mawla la maanaam jaam jaam bu bu yent bi sallallahu alayhi goreel la euh, moom bu boobaa mu ne ma ma daal di sàppe si maanaam wara aw ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam lii day tegtale ne bu ñu xësee ba mat ñett bu ñu xësee ba mat rek dañuy daal di taxaw sàppe nekk maanaam sàppe bi kenn ki mooy taxaw ci kanam mm-hmm. euh, ñi de taxaw ci ginnaaw waaye bu fekkente ne ñaar lañ dañuy taxaw ci ndeyjoor bi comme ni mu nekkee ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ci ba mu fanaanee ci kër sayyidat Maymuna bi radiyallahu ta'ala anha jëlal bi ñu des moom mooy ne lii day tegtale itam ne euh, gore day sàppe ci ginnaaw maanaam te loolu moom mooy waxu fuqaha yi maanaam bu njëkk bi hadith mu njëkk bi wax ju njëkk ji maanaam mooy ne bu ñu xësee ba nekk ñett duñu maanaam dañuy taxaw ci kanam ñi di taxaw ci ginnaaw am na nag ci Hanafiyyi rahmatullahi alayhim ku mel ne al-Qaadi Abu Yusuf rahimahullah boo xamante ne moom dafa wuuteeg jumhur moom dafa wuuteeg yeneen fuqaha yi ñu mel ni ci ñenn ci Hanafiyyi la rahmatullahi alayhim am na tax ñu jàpp lool loolu mooy mazhabu Hanafiyyi waaye boo xoolee seetantal da nga gis ne du mazhabu Hanafiyyi rahmatullahi alayhim mazhabu Hanafiyyi li ci gën a noot te mooy wax imam Abu Hanifa ak Muhammad ibn Hasan al-Shaybani ak ñeneen rahmatullah alayhim ak ñoom Zufar rahmatullah alayhim moom mooy ne euh, bu ñu taxawee comme ni ñëpp wax la maanaam imam bi mooy taxaw ci kanam ñeneen ñaar ñi taxaw ci ginnaaw waaye li nga xamante ne nag moom mooy waxu mel ne al imam Abu Yusuf rahimahullah ak sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala tamit doon na ko wax ne taxaw da ngay taxaw ci kanam bu boobaa boo leen xësee ba nekk ñett da ngay taxaw yeneen ñaar ñi taxaw maanaam kenn ki taxaw sa ndeyjoor kenn ki taxaw sa càmmoñ boo leen weesoo loolu ci ngeen di doog a ci ngeen di doog a def sàppe ci ginnaaw maanaam loolu moom moo am mooy waxu euh, lenn ci Hanafiya rahmatullah jëlee ko ci wax joo xam ne Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu da ko daan wax ci riwaayaat yi mu ñëw yëpp benn yoon dong la ko askanale ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu boobaa ñu jàpp ne xëy na raawi bi maanaam ki ko solo moom moo ci mbir mi. waaye ne gis-gis googu ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu la te loolu dañ ci xamee ne tamit ne léeg-léeg ku mag màgg mag màgg mën naa réeri benn maanaam boo xamante ne ñi ndaw ñi sahaaba yi radiyallahu anhu dañ koy xam wala bu teyit bu boobaa borom maanaam borom xam bu mag mën naa réeri loo xamante ne kenn ci taalibe yi da koy xam euh, léegi dégg nga nga gis ne kon mu ne moo tax man ma daal di sàtte kon sa te ah, beneen bi ci def moom mooy ne beneen xadis beneen ah, ah, masala bi moom mooy ab gone booy julli ci ginnaawam maanaam maanaam gone bu fekkente ne maanaam dañ koy teg ci sàppe maanaam mën naa julli ci sàppe mag ñi maanaam euh, comme fii moom sayyidna Anas radiyallahu anhu moom mi ngi taxaw xadis xale bi muy wax xale bu ndaw la moom taxaw ci wetam te bu boobaa ci sàppe maanaam dañ koo compter waale ci ñi bokk ci sàppe bi su dul woon loolu kon moom ak yeneen bi sallallahu ñooy bokk fi ñu rangé xale bi nekk ci rangé ci benn ci même rangé bi waaye le fait ñu boole ko ci sàppe mag ñi moom maanaam ci moom mu ñoom ñaar ñu nekk ci ginnaaw loolu mooy wane ne ñoom ñoo bokk ci sàppe bi ñuy nekk dégg nga mu ne wala ajuusu màggat gi min waraa inaa mu ngi ñu ginnaw lii tamit day dëggëral ne maanaam Mulayka bi radiyallahu ta'ala anha maanaam du Ummu maamam la maami Sayyidina Anas la radiyallahu ndax su duggoon loolu bu tuddee yaayam ndax yaayam tax ko woon a nekk màggat noonu mu naan màggat bi <laughs> maanaam kon mu ne <coughs> mu ne moom min waraa inaa mi ngi woon suñu gannaaw ñun maanaam bi gis ne kon bu boobaal jigéen tamit du bokk sàppee ak góor ñi ndax jigéen bu bokkee sàppe ak góor ñi julli gi day yàqu ñoom duñu bokk sàppe beneen bi ci def lii tamit day tegte le ne jigéen du jiite julli maanaam du jiite du jiite ay góor parce que bu fekkente ne man kat bokk ak ñoom fu ñuy ne waxuma laak muy dem ba di leen jiite loolu lii tamit da da dalil la dégg nga euh, wuute te lii mooy waxu jamaahirul ulama ci salaf yi ak sa ak ak xalaf ci ñu njëkk ñi ak ci ñu mujj ñi ci mag ñeeg ñu ñu mujj ñi maanaam mooy lan moom mooy ne mooy mazhabu boole mazahibul arba'a ak ñeneen imam at-Tabari rahimahullah ak imam Abu Thawr rahimahullah moom lañ taxal ci ñoom ñaar rahmatullah alayhima ne Eh, jigéen mën naa jiite donte ay ay ay góor lañ waaye jigéen du jiite lool du ijmaa borom xam-xam yu njëkk yi waaye ci yu mujj nii woon na koo xamante ne mëneef na koo tuddee borom xam muy wax wax ju mel wala sax daanaka mëneef naa wax ne amut dégg nga mu a fasalla mu daal i julli lana ñeel ñu maanaam mu jiite ñu rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam rak'atayn ñaari rak'a suma topp insarafa mu dem. maanaam lii tamit xana Hanafi rahmatullah dañuy sukkandikoo ci hadith bii ngir wax ne sëlmul maanaam du farata ci julli waaye xaqiqatan hadith yi wax ne sëlmul farata la ci julli dafa bari ndax ñoom da nga jàppee nit ki bu demee bay julli bay waaja sëlmal njàppam toj yàqul julli gi maanaam bu demee ba sëlmal assalaamu alaykum rek kata njàpp li toj julli gi garaawul baax na waaye hadith bi naan ah, ah, ah, at salaat tax taxliilu tahriimuha takbiiru wa tahliiluha tasliimu xadis moom mooy dëgëral mbir mi mhm. maanaam ne një laab moom mooy caabi julli waaye lii tax nga nit ki mel ni dafa dugg ci armal ci biir julli moom mooy kabar gi li nga ko ci génne nag ci biir julli lii daga nag mu mën def lenn moom mooy sëlmal gi kon bu boobaa loolu day tegtale ne sëlmal gi ci biir julli gi la bokk te bi ci def mooy ne yeneen bi maanaam mooy bii Euh, lii nag dafa beneen qaayida moo koy tontu mooy tontu Hanafi rahmatullah ci mu tudd mooy adamu zikri laysa zikrul adam maanaam ñàkk tudd dara tekkul ne da ngaa tudd ak ñàkkam maanaam ñàkk tudd gi ñu ñàkk tudd sëlmal gi tegtalewul ne waaw kay tegtalewul ne dafa wax ne sëlmalul ñaar yooyu du ñu benn dégg nga ma noppi ci benn mbir waxumu ko loolu bokkut ak ne dama ni bii amul ñoom ñaar duñu benn dégg nga kon eh, xadis bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro 727 xadis numéro 860 871 874 ak 1164 yooyu yëpp ci li aju ci wàllu julli la imam eh, Muslim rahimahullahu taala indi ko xadis numéro 658 ak 660 imaamu Malik moom moo mi nga xam ne ci moom lañ jëlee xadis bi indi na ko xadis maanaam ci 419 la ko indi ci Muwatta am imam Abu Dawud indi ko xadis numéro 609 ak 612. Eh, imam an-Nasa'i imam at-Tirmidhi indi ko xadis numéro 234 imam an-Nasa'i indi ko xadis numéro 801 802 803 ak 869. imam Ibn Maaja indi ko xadis numéro 975. imam Ahmad ibn Hanbal moom bare bare la ko indi rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabu as-salaati ala al-xumra maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu julli ci kaw ci xumra. maanaam te moom mooy sijaada googu sijaada gu ndaw bi lii nag da ngay gis ne comme niñ ko waxee woon léegi ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indiwaat maanaam bi ngir leeral ne euh, maanaam ngir leeral la ko tax a jóg te ci bii pa mi ngi ko indee jëlee ci al imam Abu Walid at-Tayalisi rahimahullahu taala te ba koy jàngal maanaam boobu moo ko taxoon a jóg moo tax mu indi ko ngir leeral loolu waaye beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom lay moom lay leeral ci biir maanaam bii la ko tax a jog maanaam mooy ne ndax bële. ba mu ko njëkkee indi maanaam jëmmi xadis bii fii eh, da koo indi woon ngir maanaam ndax indi woon na ko ci kitaabul xayd ngir leeral ne ki amee mbërëk ma def na ko jege waaye indi na ko fii ci kitaabul salaati maanaam ci bunt bi ne ngir leeral ne suy jigéen gi mën na mën na laal yéri mën na laal eh, eh, maanaam nit ki mën na laal yéreem mën naa laal jigéen ji te du yàq julleem nit ki noonu jigéen ji mën naa nekk ci wetam suy julli te ko yàq amma ci bunt bii nga xamante ne moom la ñu nekk imam al-Bukhari rahimahullahu taala ànd ak ne leeral na ci buntu bi weesu ne mënef naa jullee ci kaw lu ne maanaam ci kaw euh, ci kaw lu nekk maadaama laab na waaye terewut fii daf koy indi ngir gën a leeral ne euh, maanam maanaam sijaadaw yii maanaam moom lu ñu tuddee ak mun munfasil maanaam mooy yëre boo xamante ne dafa tàqali ak nit ki hmm. ndax dafa am ñaari xeeti yëre ak sawbul muttasil ak sawbul munfasil yére boo xamante ne dafa tàqalikoo ak nit ki ak yére boo xamante ne dafa jokkoo ak nit ki yére bi nga xamante ne moom mooy bi tàqal bi jokkoo ak nit ki bi bi nga xam ne dafa tàqalikoo ak nit ki moom mooy lu demee nekk ci jaada bi te loolu li koy loolu gis ne maanaa xadis boobu ñëwoon na ci xadis bi weesu mooy basan gi ñu lal waaye tamit fii da nga ko gis moo tax imam al-Bukhârî rahimahullah di ko leeral ngir ne euh, moom lay leeral fii leeralaat ko ci feneen Euh, leer leeralaat ko bu baax ci buntu bi ci tegu ba beneen buntu ba ci lay doog a leerale maanaam nit ki bu yoree sujjóot maanaam war a julli ci yére di sujjóot nag ci yére boo xamante ne dafa tax moom maanaam kaala wala capuchon kii bi boo yoree kii ngay sujjóot wala boog sa yére nga war a ci kaw yére bi nga sol bi taxoo ak yow maanaam yooyu wuute gi ñu wuute loolu moo tax imam Al-Bukhârî rahimahullahu taala berlin kon fii day leeral ne yére bu fekkente ne dafa tàqali ko ak yow mën nga koo mën nga koo jullee maanaam tey naka noonu noonu nga mën a jëlee euh, yére boo xam ne da koo sol comme yére bi yi ko manteau wala yooyu nga jël ko bi ngay sol comme ni ñuy nga dem nga simmi teg lal nga julli ci kaw loolu moom moo nga julli ci sijaada gu ndaw ñoo yem dégg nga maanaam boobu lay leeral fii mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaabi li haddathanaa Abul Walid te moom mooy at-Tayalisi Hisham ibn Abdul Malik al-Bahili at-Tayalisi rahimahullahu ta'ala wax nañ ne imam ah, ah, al-Bukhari dafa am ñaari sëriñ ñoo xam ne Tayalisi lañ imam Abu Dawud at-Tayalisi ak imam Abul Walid at-Tayalisi rahimahullahu ta'ala moom ah, mi ngi gane adduna 133e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna deux cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom imam al-Bukhari imam Abu Dawud rek ñoo solo ci moom rahimahullah euh, te amul kenn ku dox seen diggante waaye ñi ci def ñëpp tam solo nañ ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante moo tax ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala nee na haddathana Shu'ba moom mooy ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala moom mi nga xamante ne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 voilà seen xadis de lu lu wér la maanaam yow càllale gi booy xool seeni càllale sax ñaare li ngay war a bàyyi xel rek mooy laataa ñoom ñuy ñëw ndax ñooñu wér nañ wala déet waaye ñoom buñ xësee ba ñëw seen digganteeg yeneen bi moom sallallahu alayhi wasallam ñëpp ñu dëgër lañ maanaam ñoom euh, ñoom noonu la ñuy doxalee rahmatullahi alayhi nga xam ne imam la bu màgg màgg màgg mu ne nee na qaala haddathana Sulaymaan Euh, Ash-Shaybani rahimahullahu taala te moom gis nañ ko léegi hmm? ci xadis bi weesu maanaam ndax moom mooy madaarul xadis bi fii nii maanaam kenn la ci ma madaar maanaam xadis maanaam Sulaymaan euh, euh, ibn Fayruz Ash-Shaybani rahimahullahu taala Abu Ishaq qala an man an Abdullah ibn Shaddad moom tam gis nañ ko mooy ibn al-Had al-Madani al-Kufi rahimahullahu taala Abul Walid tam mooy dàqantalam mu ne an Maymuna mooy bintul Haaris al-Hilaali radiyallahu anha zawju nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha qaalat nee na kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan julli al xumra ci kaw sijaada mooy sijaada gu ndaw ndaw ah waaw maanaam ah, xumra nag buñ koy wax mooy loo xamante ne dañ koy defare waaye ak ay ay ay ay ay ay tàndarma dañ koy defare maanaam ay xobi tàndarma wala banti tàndarma yooyu lañ koy defare moo tax ci moom la ñu tuddee xumra dégg nga kon loolu moom moo tax maanaam kon imam al-Bukhârî rahimahullahu taala dafa indi hadith bi ak buntu bi ci ma ngir maanaam bi nga xam ne moom lañ la wax mhm. dégg nga ni mu ñëwee nii euh, kon hadith bi imam al-Bukhârî Euh, rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro 333 indi na ko xadis euh, euh, numéro 379 moom la ñu romboon sànq naka noonu indi na ko xadis numéro 517 ak 518 imam Muslim indi na ko xadis numéro 513 ñaari yoon imam Abu Dawud xadis numéro 369 ak 656 imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala indi na ko hadith numéro 738 imam Ibn Maaja hadith numéro 653 ak 1028 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko juróom ñett juróom ñetti yoon ci euh, musnadam naka noonu kon imam at-Tirmidhi rek moom moo ci waa ashaabu kutubu sitta rahimallahu al imam al ne rahimahullahu ta'ala ne baabu salaati ala al-firaash maanaam baabu buntu bi nga xam ne moom mooy leeral as-salaatu julli alal firaashi ci kaw lal maanaam li nga xam ne moom lay tekki moom mooy lal bi nga xamante ne moom la ñuy nelaw wala lal bi nga xam ne duñ ci nelawee maanaam lal bii ndax xam ngeen ne dañuy tuddee lépp loo xam ne dañ koo lal rek moom mu nekk na koo tuddee lal waaye nag xaqiqatan eh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indi indi xadis bi dina ci eh, indi ay xadis ak naka noonu dana leeral ne Euh, lan li nga xamante ne moom la ci jublu moom mooy bi ñuy bi ñuy jullee maanaam lal bi ñuy tëdd bokk dégg nga lal bi ñuy tëdd euh, kon bu boobaa lool moom mooy sama lal maanaam lal yi nga xamante ne moom la ñuy tëdd mat matelas ndax mu mëneb na ci jullee waa wala déet ngir ne euh, bi nga xamante ne mbir yi day aju ci ñu xam ndax ah comme que mëneb naa jullee ci sajada ci basan ci yooyu d'accord mais quand lal kenn du ci jullee quand lal ah mu ne moom nag moo tax muy leeral mbir mi rahimahullahu ta'ala euh, dégg nga ndax dafa kom euh, euh, dafa am hadith boo xamante ne imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala ak ñeen dañ ko solo Euh, te mu euh, mu imam al maanaam euh, sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha naan kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam la yusalli fi lahfina ne yonent bi sallallahu alayhi wa daanul julli ci suñu suñu lal maanaam suñu lal ñun biñ daan tëdd léegi nag imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala gis ne xadis boobu wérut te loolu mu bëgg a leeral ne loolu lay wéru te dëgëru te li koy leeral mooy ne xadis bi moo gën a dëgër moo ko gën a leer ci càllaleer te xadis bee càllalem tax dëgërut noonu loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di indi euh, buntu bi ngir leeral loola ak mu am ci ay borom xam-xam rahmatullah alayhim ñoo xamante ne dañoo gis ne dañ koo sib te loolu tamit muy leeral ne euh, lii tamit dara si buñu ko ci hmm? léegi nag ndax imaamu Malik maanaam fuqaha Malik rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne lal boobu nga xamante ne moom ngay tëdd xam ngeen ne lal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nekkul woon suñu lal yi de maanaam lal gi ci basam nga nekkoon rek dañ ci teg teg kii rek eh, darab rek loolu moo nekkoon lalam dégg nga waaw loolu <laughs> moo tax bës bës na cee tëdd eh, dégg nga mu daal di yeewu eh, kii marqué ci kaw maanaam bant yi. Eh, gis nga nit ki bu tëddee ci ci bant bi bi bu yàggee dangay gis bu yeewoo ba affaire day marqué ci kaw yaram bi mm-hmm. mu dem marqué ci kaw yaram bi mu dégg Seydina Omar radiyallahu anhu gis ko jooy mbi o oh, yenente bi sallallahu ak ni nga toll xoolal mu buur yële ah ñoom Kisra ñoom Kaysar gaa yooyu mm-hmm. ñooñu ak mi nga xamante ne ci yu nooy yi ñuy tëdd yow gën jëminde sallallahu alayhi ngay tëdd ci lal yu mel nii mu ne ko ah loolu Seydina Omar bàyyil ñooñu radiyallahu anhu ñii ñooñu ay nitu àdduna lañ mm-hmm. dégg waaw moo tax euh, dégg nga kon euh, léegi nag loolu euh, maanaam imaamu Maalik maanaam fuqaha maanaam moo tax ñoom rahmatullahi alayhim dañuy jàpp ne nit ki garaawul mu julli ci kaw lal bi waaye su condition ne bu dee loxo yi ak jëbi ci suuf si la koy teg loolu moom mooy waxu Maalik rahmatullahi alayhim maanaam loolu bu booba dootul nekkati lu ñu sib waaye daal. la léegi li muy leeral imam al-Bukhârî rahimahullahu taala di leeral ne nag déedéet loolu yëpp amu ci nag garaawul maanaam mën ngaa julli nu mu la ci kaw lal bi mu ne wa salla julli na Anas mu ibn Malik radiyallahu taala anhu ala firashihi ci kaw lalam hadis boobu mi ngi ci eh, musannaf al imam ibn abi shayba rahimahullahu taala kon loolu muy leeral ne maanaam bu fekkee dafa julli ci kaw lalam maanaam waxul ne dafa teg tànk bi ci lal bi et cetera maanaam bu ñu julli na ci kaw lal bi li muy tekki rek mooy noonu la ko jullee ba mu jeex tàkk dégg nga euh, mu daal di ci teg ne kun waqaala te mu wax anas sayyidina anas ba tey radiyallahu anhu nee kun naa ñu nekkoon nañ ñu salli di julli ma annabi yi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa yasjudu bu ko defee mu sujjóot ahaduna kenn ci ñun ala sawbihi ci kaw yérim maanaam nga gis ne kon nooyaay boobu ñu ciy bàyyi xel wala yu mel noonu wala boo di daw lu dëgër ak xeet wala tàngooru suuf si ak yu mel noonu loolu aayu ci loolu moom lay leeral fii moo tax maanaam loo mën a lal loo xamante ne sobewul nga war cee mën a julli te mu lay dàqal ak dëgëraay wala mu lay dàqal ak ay lu lay jam xam ngeen ni ah wala mu lay dàqal ak tàngoor wala yu mel noonu loola dara aayu ci loola tax imam al-Bukhari rahimahullahu bi ngay tëdd donte mat wala yu mel noonu loola dara aayu loolu la imam al-Bukhârî rahimahullahu taala di leeral fii ndax xam ngeen ni loola mu teqale diggante buntu bi weesu ak buntu bi sinon day mel ni même maanaa bi la ndax xam ngeen ni buntu ba ko jiitu daf doon wax naan mën maanaam du julli ci kaw suuf rek rek rek moo mën a ne comme ni ñu mën a jullee ci kaw gaal noonu lañ mën a jullee ci ci ci ci teg leneen ci kaw suuf si wax na tamit ne bu dee bu dee fi ñuy jullee dafa yëkkati ko ci kaw étage bi maanaam boo nekkee ci étage Eh, fi ngay jullee day yëkkati ko wala suuf si ci kaw plafond lay doon boo comparé ak étage bi ci suufam te loolu ma def na julli te loolu leeral na ko ci fi ñu def danañ defaraloon Yonent bi sallallahu ah, mu nekk fa jamono yi ba mu ba mu ba ak yeneen yu mel ah, tamit julli gi mu kaw minbar bi fii noonu la fii tamit ah, muy leeral ne. maanaam mbir mi boo ko jàppee ni waaye mais xëy na lal waru ci mën a bokk maanaam xam nga léeg-léeg mën ngaa xalaat ne xëy na yu mel noonu du ci bokk wala yu nooy ba ëpp wala loo xamante ne est dañ ciy tëdd wala noonu mu lay leeral nag ne la lu yëpp ci la bokk moo tax am ngeen ni gisoon nañ xadis bi sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom doon wax naan ba fekk booba man damaa nekkoon euh, euh, damaa nekkoon célibataire aw mu woon dama daan fanaan ci jàkka ji ngeen ngi fàttaliku xam ngeen ni foofu moo tax te pourtant fa la ñuy jullee maanaam kon loolu yëpp amul dara lu ci ay maanaam place ba mu tëddoon noonu ci jàkka ji bu nelaw na fa yeewu daan nelaw jàkka ji yeewu léeg-léeg sax ne dama daan gis janaaba dama daan tëdd nelaw ma gis janaaba ci biir jàkka ji maanaam ma gént mais après dama yeewu génn dem julli dem sangu ci maanaam te foofu kenn mënul wax ne foofu kenn du ma jullee ndax dañ fa doon fanaan maanaam maanaam boobu loolu lay wax fii te loolu bu boobaa bu dee place bii mu ne dafay dëgg nelaw yeewu amul dara lu ci ay keneen ñëw jullee fi kon ta matelas bi ngay fanaan sa lal bi ngay fanaan it noonu dong la demee maanaam maanaam boobu rek la lay wax nii dégg nga mu ne qaala bi isnaad muttasil fi awal kitaab la haddathana Isma'il te moom mooy ibn Abi Uways eh? ibn Abi Uways ngir eh, ndax kan lu tax imam Malik bañ a kanam rahimahullahu ta'ala Ismaïl ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uways rahimahullahu ta'ala eh, eh, kon maanaam doomu sëru imam Malik la rahimahullahu ta'ala eh, moom mi ngi génn deux cent vingt-sixième année wala boog deux cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna cent trente-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam ak imam Muslim dong ñoo solo ay xadisam nga kon ñoom moom ay téereem ay xadisam ci saxiix rek la ne nekkul ci sunan yi mu ne qaala nee na haddathani waxoon nañ la ne imam al bu la ko war a ko léegi an Abi Nadr maanaam imam Maalik gis nañ ko léegi radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu an Abi Nadr te moom mooy Eh, mawla di jàmb maanaam ñoom Omar ibnu Ubaydillah moom mi gisoon nañ ko moom mi ngi tudd eh, Salim ibnu Abi Umayya al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala dakantaram nekkoon Abu Nadr mi ngi génn àdduna 129e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it waa Madinatul Munawwara la ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam moom boo xoolee ci xadisam yëpp yëpp yëpp lu war a tollook juróom fukki xadis dong dégg nga moo tax bëriwul ay xadis mu ne an abi salama mooy ibn abdurrahman ibn awf mooy abu salama ibn abdurrahman ibn awf ibn abd abd awf ibn al-harith ibn zuhrata foofu la bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu maamam bu jigéen ci wàllu yaayam ci wàllu yaayam zuhrata boobu nag di ibn kilab maanaam kon kilab boobu foofu la bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu maamam maanaam ci wàllu ah ci wàllu baayam maanaam ci wàllu baayu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam foofu la bokkee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci kilab kilab ibnu Murrata ibnu Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Ghalib dégg nga euh, moo tax Abu Salama moom it mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam quatre-vingt-treize wala quatre-vingt-quatorzième année rek ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokkoon ci fuqaha as-sab'a yi ci benn wax ci juróom-ñaareelu kan mooy juróom-ñaareelu ci fuqaha as-sab'a yi ah dégg nga an Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha warda gisoon nañ ko tey de wala jotaguñu ko woon gis mooy soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam borom jaleer yu mag yi am na yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ko denc bi mi am juróom benn at mi ngi dem sëyi ji bi mu amee juróom ñeenti at te Madinatul Munawwara ala sakini afdalu salatu wasalam te ñaar yëpp ci weeru Shawwal la ah comme ni mu ko waxee maanaam weeru eh, kori Euh, moom naka noonu noonu la nekke bokk ci jigéen ñi nga xamante ne euh, borom subhaanahu maanaam ci ñu euh, ëpp lu ñu solo xadis ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam solo na deux mille deux cent dix xadis bokk nañ ci maanaam cent soixante-quatorze xadis yu ñu solo imaam al-Buxaari wéetoo ci cinquante-quatre xadis imaam Muslim wéetoo ci soixante-neuf xadis ci xadis Sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ta'ala wàcce fukki at ak juróom fukki aaya ak juróom ñett ngir setal deram radiyallahu ta'ala anha nga xamante ne moom mooy ci moo tax ñu naan ko al-mubarra'a mooy kañu setal deram te suuratu nuur la ko wàcc leer gi bi mu tuddee ak leer gi xam ne baatu leer ñëw na ci juróom-ñetti yoon ci saar boobu waaw ay maanaa yu wuti waaw xamante ne kon yooyu yëpp day day day day wane màggaayam ak ngëneelam radiyallahu ta'ala anha ëpp lu mu ci ay hadith ci jigéen ñi mooy zawju nabi di soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam annaha qaalat nee na nee na kuntu nekkoon naa anaamu di nelaw bayna yaday ci kanamu rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wari ji laayate samay tànk fii qiblatihi mi ngi ci qiblaam lii day dëgëral ah eh, maanaam moom mooy kon bokk na ci li muy tegtale moom mooy ne eh, jigéen mën naa nekk qibla ma mën naa nekk saatir maanaam jigéen mën nekk ci sa kanam ngi julli loolu dara aayu ci waxuma la nag maanaam ndax te romb gi moo gën a tar maanaam xam nga bu taxawee maanaam wala boog taxaw gi moo gën a tar lañ bëgg a wax maanaam mu nekk ci sa kanam moo gën a tar que mu lay romb boobaa kon dañu xam ne romb bu la rombee dem du yàq sa julli te it euh, euh, loolu de dëgëral tamit ne ndax xam ngeen ni euh, borom xam-xam yi rahmatullah dañoo wuti ci maanaa boobu maanaa te loolu daañu ko gis ci ci ci satiri insha allah maanaam borom ko xam rahmatullah fuqaha jumhur hanafiyyi maliki ak shafi'i rahmatullah ñoom dañ ne julli moom a ku mën a romb sa kanam du ko yàq waaye nag ki nga xamante ne ñoom ñooy hanabila rahmatullah ñoom dañ ne ah rawatina xaj bu ñuul xaj bu ñuul moom bu rombee sa kanam day yàq sa julli waaye euh, ki nga xamante ne imaamu imaam euh, Abu Hanifa imaam Ahmad ibn Hanbal dafa ne bu dee xaj bu ñuul moom day yàq sa julli waaye su fekkente ne jigéen la wala mbaam kooku nag am naa ci. am naa ci lu may sëkki sàkka ndaxam xam ngeen ndax lu tax ñuy wax loolu ndax ne mujj gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne woon ah, laa yu laa yaqta'u salaata shay'un laa yaqta'u salaata shay'un fattaqu mastata'tum maanaam julli dara du ko yàq kon na ngeen moytandiku loo leen man na ngeen di yul moytandiku rek loo leen man maanaam nit ki romb sa kanam loolu yàqul sa julli dafa xaraam rek maanaam romb gi mu romb sa xaram sa kanam dafa xaraam waaye du yàq sa julli dégg nga euh, beneen bi ci def moom mooy euh, ndax bu fekkente ne kon nit ki dafa maanaam jigéen ji dafa taxaw sa kanam ndax ndax lan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam julli na mbaam di doxante ci kanamam te te loolu julli na te te am naa xaj ñuul nag moom li li tax imam Ahmad ibn Hanbal dëgër ne yàqu julli mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi ko melalee ne seytaane la dégg loolu moom moo tax moom mu jàpp ne kon day yàq julli waaye yeneen borom xam ne rahmatullah dañ koy tontu ci ne ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na buy julli seytaane day ñëw di la jax-jaxal kon bu doon loolu day yàq sa julli kon jax-jaxal googu mu lay jax-jaxal ndax day ñëw ci sa kanam di la jax kon loolu foofu la julli gi yàqoo maanaam kon yooyu yëpp kon ay xeeti yi ala kulli xaalin mooy te ko ñetti yooyu moo gën waaye bii hadith bi moom day tegtalee ci lu leer ci ne jigéen maanaam mu nekk sa kanam du yàq sa julli te bokk na ci li leeral moom mooy romb gi muy rombale maanaam mooy eh, ndax ndax tànk bi dañoo nekk ci xibla beneen bi ci des moom mooy tànk yooyu xam ngeen ni dafa bokk ci li nga xamante ne tànk yi ak loxo yi ñaare nit ki bu tëddee di nelaw ñaare day day day wuññeeku day wuññeeku mu ne faysa sajada su sujjóotee ramazani nee na mu daal di may mu daal di mu daal di may mu daal di may àndalal maanaam mu àndal sama tànk maanaam wala boog mu maanaam mu mu laal ma daal mu cokka wala cokkaat ma maanaam hmm. mu def ma nii nee fa qabattu bu ko defee ma daal di lem rijlayya samay tànk hmm. fa iza qaama su jugee taxaw na di yeggali jullem basattuhaa ma tàllala basattuhumaa ma tàllalaat leen hmm. maanaam kon loolu day taxaw taxawaayu romb dégg nga loolu tamit day tegtale ne kon nit mën naa nekk saatir tamit maanaam nit ki mën naa toog taxaw ci sa kanam ngay julli bu ko defee bu taxawee rek loolu baax na mën naa nekk saatur loolu beneen bi ci des moom mooy laal jigéen du yàq njàpp wuuteeg li Shafi'i wax rahmatullah alayhi lii rek da koy tegtale ndax bu doon laal jigéen da yàq njàpp kon lii day yàq julli gi du nekk di ko àndal ak yooyu bu boobaa ñoom Shafi'i rahmatullah alayhi li ñuy layee bu boobaa mooy dara leerul ni euh, tànk yooyu amul dara lu mbàjj mu nekkoon ci kawam wala yu mel noonu waaye nag lii koy mu mooy ne ñaaree bu tëddee noonu moom tànk yi day wuññeeku kon loolu ah, waaw moo tax mu ne faysa ah, lii lii tegtale ne nag lal bi ñuy fanaan la mooy li muy li le fait que mu xate noonu waaye dana gën a leer ci hadith yi di ñëw insha allahu taala nee na xaalaat mu ne wal buyut bis maanaam Euh, néeg ya yawma izin jamono jooja laysa nekkul woon fiha ci néeg ya masabiha ay lamp maanaam boobal néeg yi amuñu woon ay lamp de lamp yi nag waxuñu lamp yii de <laughs> déedéet sondeel ak yooyu lay wax ay lamp pétrole ak yooyu lay wax de ah ok lampe à huile voilà à huile yooyu lay wax dégg nga Eh, hadith bi kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat hadith numéro 383 ak 384 mooy hadith yi di ñëw insha allah dana ko indi tamit hadith numéro 508 511 512 513 514 515 519 997 1209 ak 6267 maanaam lii day wane imam al-Bukhari nii ni nga xam ne noonu la xel mi ñëwee ak ni mu mën a bari xam-xam parce que rahimahullah parce que yii yëpp benn bu ci nekk lay tax mu indi jëmmi xadis bi te benn xadis bi rek la lay tax mu indi ko dafay wuute moo tax mu koy indi dégg nga euh, imam Muslim rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro 512 indi na ko ci juróomi yoon xadis numéro 544 tamit 744 indi na ko imaamu Malik mi nga xam ne ci lañ ko jëlee indi na xadis numéro 308. Eh, imam Abu Dawud indi na ko rahimahullah hadith numéro 711 712 713 ak 714 eh, imam eh, Ibn Majah rahimahullahu taala indi na hadith bi hadith numéro 956 amma imam At-Tirmidhi rahimahullahu taala moom indiwu ko ci moom kontu wa ashabu kutubu sitta moom rek moo ko indiwoon rahimallahu al-jami' mun qala bil isnad muttasil fi awwal kitab la haddathana Yahya ibn Bukayr ah, waxoon nañ ko Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr rahimahullahu ta'ala Abu Zakariya gane adduna cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent trente-et-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu nekk waa Misra hadith bi weesu ñëpp wàññal lañ waa Madina lañ du ah waaye hadith bi tamit eh, waa Misra ak waa Madina maanaam kon moom moom waa Misra la ibn Bukayr qaala lana haddathanaa al-Layth mooy ibn Sa'd rahimahu maanaam Yahya ibn Bukayr imam al-Bukhari solo na ci moom 178 euh, hadith dégg nga amma imam al-Bukhari dong nag moo moom te kenn doxul seen diggante amma imam Muslim solo na ci moom ñaari hadith ibn Majah imam ibn Majah solo na ci moom ñetti hadith imam at-Tirmidhi da ko tudd dong waaye solowul ci moom hadith kon ay haditham dañuy gis ne ci ñetti yooyu la nekk mooy hadith Sahih al-Bukhari Sahih Muslim ak Sunan ibn Majah rahmatullahi alayhi ñeneen ñi def solowuñ ci moom maanaam Layth ibn Sa'd mooy Abul Harith ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 175e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom it ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Uqayl wax nañ ne Uqayl kenn rek la moom dong moo tudd nii ci kutubu sitta ba mu jeex mooy Uqayl ibn Khalid ibn Aqil al-Ayli rahimahullahu ta'ala Abu Khalid al-Qurashi al-Umawi rahimahullahu ta'ala wa madinatul munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam mi ngi génn àdduna 144e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an ibn Shihab te moom mooy az-Zuhri mooy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab ah moo tax ñu naan ko ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhra foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maam ci wàllu yaayam moo tax ñu naan ko az-Zuhri dégg nga mooy ki nga xamante ne cos ci eh, maanaam eh, cosaanam maamam mooy Zuhratu mooy az-Zuhri dégg nga te maanaam kon noonu la bokkee ak yaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bokkee ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu yaayam ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaayam mooy Aminata di doomu Wahb di doomu Zuhrata bi dégg nga bi ñetteelu maanaam di di maamam hmm? ah, ibnu Kilaab ibnu Murrata maanaam foofu la bokkee ak yonent bi sallallahu ci wàllu baayam dégg nga mooy Abu Bakar mooy dàkkantalam moo njëkk a bind téere yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon awwalu jaami' al-hadiis wal athar ibnu Shihaab aazirun lahu Umar moom mi ngi génn ah, mi ngi gane adduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na axbaranii xabaare na ma Urwa te moom mooy ibnu Zubayr ibnu al-Awwaam radiyallahu ta'ala anhumaa bokk ci fuqahaa sab'a yi génn adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam gane adduna a quatrième année ci njaalbeenu xilaafa sayyidina na ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna Aysata ummul mu'minin soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna akhbaratuhu moo ko xabaare anna Rasulullah naka ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na daan julli wa hiya fekk moom moom ye moom sayyidat Aisha radiyallahu anha baynahu moo nekkoon diggante moo baynal qiblati ak qibla bi ala firaashi ahlihi ci kaw lalu ah, ci kaw lalu ñooñu maanaam lalu lalu waa maanaam waa këram li muy tekki mooy soxnaam dégg nga nga ci kaw lalu waa këram wala ahli jabootam ci kaw jaboot lalu jabootam mooy soxnaam dégg nga maanaam te xoolal li mu wax ne i'tirad al janaza maanaam gaaralu néew maanaam ni néew di nekkee ci sa kanam julli ci kanamam noonu laa laa daan tëddee ci kanamam muy muy daan julli maanaam nga gis ne Ah, loolu yëpp day dëgëral day dëgëral mboolem maanaa yi ñu wax ci xadis bi maanaam mboolem masala yi nga xam ne moom lañ gisoon ci xadis bi maanaam ci maanaa bi nañ ko gisee ci li weesu loolu la koy leeral amma tax rek gisoon nañ ko léegi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi gisoon nañ ko léegi mu ne qaala haddathanaa al-Layth te moom mooy ibn Sa'd gis nañ ko léegi qaala haddathanaa Yazid mu ne an Yazid mooy ibn Abi Habib al-Azdi rahimahullahu ta'ala euh, mooy Abu Raja moom mi ngi génn àdduna 128e année ginnaaw gàddaay Yonent bi moom waa Misra la maa nga gis ne kon euh, bu ñu xoolee kon euh, ñoom ñett ñi waa Misra la fële ñaar ñi ñoo nekkoon waa Misra fii nag Abdullah ibn Yusuf Layth ibn Sa'd ak Yazid ibn Abi Habib ñoom ñi rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp ñoom waa Misra lañ mu ne an Iraq te moom mooy Iraak na Maalik al-Ghifaari al-Kinaani moom waa Madiinatul Munawwara ala saakinihaa salaatu wa salaam moom mi génn àdduna eh, ci centième année yi maanaam eh, eh, moom fekke na centième année bi waaye ci at ci at yooyu la génn àdduna ci siqaatu taabi'iina yi la bokk rahimahullahu ta'ala nekkoon borom xam-xam fiqh bu mag nekk nitu yàlla ku sell koo xam te borom xam-xam yëpp seedeel nañ ko borom ak ngëneel ak sell te radiyallahu ta'ala anhu ah maanaam Omar ibn Abdul Aziz euh, moom daf ko fonkoon lool màggal ko waaw moom dafa daan maandu maam jàpp dafa jàppoon ni kii ku ku ku ku maandu la ku màgg la waaw moom nag mu ne mu ne moom moo solo mu ne an Urwata mu ibn Zubayr ibn Awwam bi ñu gis léegi radiyallahu anhu anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaana nekkoon na yusalli daan julli maanaam nga gis ne xadis bi euh, mursal la xadis bi mursal la mursal mooy lan mooy xadis boo xam ne saxaaba bi dañu yeneen bi sallallahu wax na wala def na ah maanaam fii waxul ne yeneen bi sallallahu wax na ma wala Aysa Aysa wax na ma da daf ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon na jullee nii ah tabi'i la bëgg wax maanaam waaw euh, jazakumullahu xayran mursal mooy taabi'i bu ne yeneen ci saa wax na wala def na maanaam mooy ndongoy saxaaba yi wax loola te ñoom fekki jamono yeneen bi sallallahu alayhi ñoom buñ ne yeneen bi wax na wala def na sallallahu te waxuñ ko ko ko wax loolu li muy tegtale mooy ne mursal la moo tax xadis bi bu boobaa laaj bi mooy naka lan mooy woy imam al-Bukhari ana nan lay doxal lay def maanaam ànd ak ne charte xadis bu mu musnadal bu mu indi ci ay càllaleem li ko dalee ci moom ba ci euh, maanaam ba fa muy yem maanaam mu nekk mos na faw daa war a nekk loo xamante ne daa jokkaloo ba ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon lu tax mu indee ko nii nekk mu maanaam mu indee ko nii mu nekk mursal bu boobaa dañ naan la mursal la waaye maanaay lu jokkaloo la am ngir ne hadith yi ko weesu day tegtale ak jokkaloom ci ne euh, al imam maanaam Urwa ah ibn Zubayr rahimahullahu ta'ala da ko déggee ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moo tax mu ne anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaana nekkoon yusalli daan julli wa Aisha ak sayyidat Aisha radiyallahu anha moo tax ma ngi gaaral bayna wa digganteem wa bayna al-qiblati ak bi waaye lu gën a tax imam al-Bukhari rahimahullah indi riwaaya bi ànd ak loolu yëpp mooy li ci tegu mu ne ala firaash ci kaw lal bi la alladhi bi nga xam ne yanaamaani ñoom ñaar ca la ñuy nelaw la ñuy nelaw alayhi ci kawam maanaam bu boobaa day daal di loo xamante ne eh, lu war a mën a Ah, indi ay lënt lënt laaj ak kii du teg ak yu mel noonu maanaa boobu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indee ko nii indi riwaaya bi ànd ak ne mursal la waaye mursal la boo xam ne dafa am maanaay lu jokkaloo ngir ni leer na ne sayyidina imam Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu mi ngi ko déggee ci sayyidat Aisha radiyallahu taala te li koy tegtale mooy riwaayat ibn Shihab az-Zuhri bi nga xamante ne ci moom la ko jëlee muy benn mooy bi ñu weesu 383 loolu <coughs> day dëgëral bu <coughs> bu baax ne loolu moom moo maanaam moom mooy li xew te ak yeneen i yi nga xamante ne ñu ngi ñëw insha allahu taala dégg kon lool moom moo tax moo tax imam al-Bukhari rahimahullah sew sew maanaam gis-gis gu sew la am ci mbir yi euh, rahimahullahu taala euh, dégg mu ne qaala mu ne al-imam Bukhari rahimahullahu ta'ala nee na baabu sujuud buntu sujuud ala sawbi ci yére fii shiddatil harr ci tàngaru tàngoor maanaam bu daan tàng ba tàng jër maanaam eh, dañ daan dañ daan julli ci ci seen kaw yére yi loolu nag day daal di dëgëral li nga xamante ne moom la jumhuur wax rahmatullahi alayhi maanaam imam al-Bukhari daf koo ngir leeral maanaam bi ak wuute yi nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi mu wuute ngir ne. Ah, am ngeen ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam sahaaba yi comme li sayyidina Jaabir wax radiyallahu ta'ala anhu na istakayna ila nabi sallallahu alayhi wa sallam ah, ah, harra rabba afalam yuskina ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañoo jàmbat ci moom tàngooru suuf si waaye xoolul sunum jàmbat maanaam bàyyiwul xel sunum jàmbat ngir ne jàmbat du lépp lañuy ñuy bàyyi xel maanaam lii moo tax dafa tar kii atte diine ji nangam la ba oh, waaye mais waa léegi situation bi bu amee nangam nangam kon lu ñuy def am na yoo xam ne ma na ko bàyyi xel waaye def ci am yoo te ne duñ ko bàyyi xel parce que ñu bàyyee xel lu mel noonu mooy julli lañ lay bàyyi loo ci temps mooy bu seddee lool wala bu tàng lool da ngay bàyyi julli loolu lay tekki déedéet da ngay julli loolu moo tax euh, ñoom niñ daan def mu ne ñun dañ daan ngëb suuf dañ daan ngëb suuf suñu loxo su ko defee suñuy sujjóot ñu teg suuf si maanaam buñ ko téyee fekk dafa sedd suñuy suñuy sujjóot ñu teg suuf fi ñuy ñu ñu ñu sujjóot foofu ñu paree nga baat suuf si yëgiti waat jugaat ak moom maanaam loolu te lii nag moom lay wax maanaam léegi nag nga sujjóot ci sa kaw yére ana lan moom mooy atte bi ngir ni borom xam-xam ni dañ cee wuute rahmatullah alayhim mu ne waqaala wax na alxasan ah, waaw mu ne kaana nekkoon na alqawmu ni ñi mu albasari rahimahullah ni ñi maanaam sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ak yasjuduuna doon nañ sujjóot alal imaama ci kaw imaama bi xam ngeen imaama mooy comme kaala ñi nga xamante ne moom la ñuy takk ci bopp wàcce ko mu def mbicc mu ne wal euh, wal wal wal qalansuwa al qalansuwa moom mooy euh, moom mooy mbaxana maanaam wala laafa maanaam yooyu mooy qalansuwa maanaam kon mbaxana mi ñu julli bu ñu bu kiiwee ñu daal di wàcce mbaxana mi xam nga léeg-léeg mbaxana yoo xam ne dañuy wàcc wala capuchon yi nga xam ne dañuy ñëw ah comme burnus maanaam boobu loolu mooy burnus yi mooy capuchon yi waaye léeg-léeg comme ni mu daal di wàcc wala boog yenn mbaxana yoo xamante ne boo ko solee tamit wala yenn day day wàcc ba suuf léegi nga julli nag mm, su jot jot affaire bi wàcc wàcc ni nga mën a teg sa jë ci kawam loolu tamit dara nekk ci maanaam loolu lañ ñuy wax kon maanaam boo ko toxalee imam Al-Bukhârî rahimahullah moo tax yii dem ciy leeral ne li tax mu ju mu wax ci maanaam bi ak tamit mu ne waye daaw te ak loxoom tamit fii kum mi daa nekk ci mbicc mbicc loxo mi maanaam mooy cat baara maanaam loxo yi lii manche yi nii li ci li ci li ci ah, nii ah, maanaam loxo yi ñu teg ko ci ci biir maanaam mooy ne bu ñu doon sujjóot comme da daan tàng ñu daal di def nii seen loxo yi teg ko ci hmm. maanaam loolu yëpp yàqul dul yàqul maanaam loolu nag wuuteeg li nga xamante ne moom la Shafi'i wax laa moo tax imam al-Bukhari di leeral li maanaam li ñu doon wax ci naan al sawbul muttasil ak al sawbul munfasil ñaar yooyu dañu leen a teqale sawbul muttasil mooy yére bi nga xam ne dafa jokkaloo ak nit ki ndax gisoon nañ ak sawbul munfasil loolu gisoon nañ ko ci buntu yi wees imam al-Bukhari rahmatullah taala di leeral fii ak buntu ñaari buntu yi ñëw ci ak sawbul mut muttasil maanaam yére bi nga xamante ne dafa jokkaloo nit ki te mooy yére bi ngay sol ah nga euh, manteau bi ngay yor mu am capuchon wala boog amaama bi nga sol kaala gi nga takk wala jigéen ji kaala gi muy sol wala léeg-léeg mbaxana bi ngay sol nii mbaxana bi wàcc ba ci jëbi nga mën a sujjóot mu lay teree sujjóot jarul nga yëkkati mbaxana bi mm-hmm. ak yu mel noonu yooyu lay leeral am ma Shafi'i rahmatullah ñoom dañoo maanaam dañoo dañoo dàq maanaa boobu ñoom dañu ne li muy tekki mooy ne. Euh, xadis bi xadis bi di ñëw te gisoon nañ ko mooy xadis na Anas bi radiyallahu ta'ala anhu maanaam ndax moom la tuddoon euh, ci euh, buntu ñaari buntu yi ci gannaaw di di ko wax ne maanaam asar boobu maanaam moom la indi woon te daañ ko gisaan léegi insha allahu taala maanaam ne euh, yére bi yére la bu jokkaloo maanaam ñoom nag li ñuy wax mooy dañ ni déedéet im Shafi'i rahmatullah dañ ni déedéet yére bi jokkaloo wutoon imam al nag loolu lay leeral fii moo tax mu indi Hasan al-Basri bi rahimahullahu taala ne naka jekk nit ñi nii lañ daan doxale ah dégg nga ah, mu ne qaala bi maanaam imam ibnu abi shayba rahimahullahu taala soloo na ko ah, mu ne maanaam wax ji nii mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la haddathana abul walid te moom mooy Hisham ibn abdul walid Hisham ibn abdul malik te gisoon nañ ko léegi mooy at-Tayaalisi qaala lana haddathanaa Bishr ibn al-Mufaddal te moom mooy eh, Bishr ibn al-Mufaddal ibn Laahiq ar-Raqaashi rahimahullahu ta'aala Abu Isma'il mooy dàqantalam al-Basri rahimahullah mi ngi génn àdduna 186e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, nekkoon na koo xamante ne comme li eh, maanaam bokk na ci ay màggaayam moom mooy guddi gu jot maanaam bis bu jot daan na julli ñeenti junni ñeenti téeméeri rakka voilà waaw ñeenti téeméeri rakka la daan julli guddi gu ci ay naafila daan na woor bis maanaam dog bés woor bés dog bés noonu la daan def comme siyaamu Seydina Daawuda ci tabi'i tabi'i euh, la bokkoon dégg nga mu ne kon mu qaala nee na haddathanii al-Qattaan rahimahullahu ta'aala muy Abu Sulaymaan euh, Ghaalib ibnu Xattaab rahimahullahu ta'ala al-Basri moom tamit waa Basra la rahimahullahu ta'ala mu ne qaala mu ne an Bakr ibn Abdullah moom mooy Abu Abdullah Bakr ibn Abdullah ibn Amr ibn Hilaal rahimahullahu ta'ala al-Basri rahimahullahu ta'ala moom tamit waa Basra la rahimahullahu ta'ala maa ngi gis ne ñoom ñëpp kon waa Basra lañ ñoom ñoo solo hadith bi an Anas ibn Malik mooy sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na kunna nekkoon nañ ñu salli daan julli ma annabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam leer na de maanaam te loolo bu boobaa li nga te na mooy tekkale li mu nar a indi lii ware ne loolu jar na nekk lay mooy li mu wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñun dañ ko doon def di julleendoo moom waaye bu boobaa laaj bi moom mooy waaw bu dee dañ daan julleendoo ñoom ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naka la yenente bi nekkee ci kanam maanaam bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee ci kanam luy wane ne yenente bi doon na leen gis waaye bu boobaa tontu bi mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu daan maanaam moom ni mu daan gisee ci kanam noonu la daan gisee ci ginnaaw te loolu maanaam bu xóot la boo xamante ne bu rëy rëy rëy la boo xamante ne moom la amee ngir matale gi mu matale te loolu li ko indi mooy ne ruuxam dafa am doole ci kaw yaramam sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo tax amul woon takka ndeer daadu toon am takka ngir ne leer la moom leer la leer la sallallahu alayhi wasallam ah ndax leer yi ndax mu moo gënoon a leer leer yi donc moo tax doon na am takkandeer euh, dégg nga euh, te moo tax ruuxam dafa matale woon mboolem jëmm ji sallallahu alayhi wasallam maanaam moo moo nootoon jëmm ji loolu nag bu demee noonu moo tax fu maanaam bërëb mu ne ngay gisee loolu moom moo tax euh, bu yéeme boo xam ne ñu néew ñu néew a néew a néew koy am maqaama boobu ñu yéeg ba ci maqaama boobu al imam ibnu arabi radiyallahu anhu mooy euh, moo moom Muhiddin ibn Arabi Shaykhul Akbar radiyallahu anhu nee na moom mos naa dugg ci jàkka borom subhaanahu wa ta'aala doon la ko yére boobu ci yére yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne bu doon julli danaan gis ñëpp te nee na maanaa boobu ku ko mosul mënoo koo xam tellement que danaan gis xattaa ñi nekk ci biti maanaam ñiy génn ñëpp la daan gis ku nekk ci jàkka ji foo mën a lu tax parce que ruux boo demee ba mel noonu maanaam da ngay gisee wàllu bu ne du du ay bët rek ngay doo gisee sa yaram bi yëpp mooy nekk ay bët sa yaram bi yëpp bët lay doon ngay gisee fu ne loolu maqaama bu kawe la ndax loolu nag li koy indi ndax niveau yeneen bi sa alayhi am ñoo xam ne ci jëmmi yeneen bi la ñem ñenn ñi ci ci ci bakkanu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la ñem ñuy def dem ba ci ruuxa yeneen bi ci ci secret yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci secret ñenn ñi ci euh, ci ruuxa ci aqlu bi xelu yeneen bi lañ ne ñenn ñi ci xolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la ñu yem ñenn ñi ci ruuxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dem nañ ba découvrir man yam ci ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam gis ak jàkkaarloog moom boo yeggee foofu ngay daal di nekk koo xam ne da ngay yonent bi sallallahu alayhi wasallam solal la yére boobu ci ngay manee ak ci maqaama boobu di gisee sa maanaam sa jëmm jëpp ngir ne ruux bu boobaa sa jëmm jëpp ruux lay nekk maanaam ruux yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ciy da ciy jax da day jaxasoog sa jëmm ji noonu muy jaxasoog sa jëmm ji ndax boo yoo jaxasoog jëmm yonent bi sallallahu alayhi wasallam kese du tax nga mën lool nga jaaxasoo xoolu yeneen bi sallallahu alayhi rek sa xol loolu taxul ak nga yegg foofu maanaam et cetera xel ak xel yëpp mais loolu moo lay may maqaam boobu moo tax ak imam Ibn Arabi radiyallahu anhu ne man dugg naa yeneen bi sallallahu na la ne ma maqaam boobu ma jàkkaarloog mbir moom mais nee mbir la moo xam ne mu kawe la ku rek moo ko mën a xam moo ko mën a expliquer te la ca nekk ci wàllu ay ay xeeti xam-xam yàlla rek nga xam ne mu toll. dégg nga kon lool moom mooy ni ne moo tax sahaaba yi radiyallahu anhum doon mën a laye ne lii doon nañ ko def même bu dee xam nañ ni ñoom ci biti lañ daan ci ginnaaw lañ daan ne moo tax ñoom ñu mën koo mu nu mën a lekk lay xam nga su doon ne dina am ne bu doon ci kanam rek la nekk loolu kay garaaw ah mën naa nekk ne yent bi gisu leen woon sallallahu alayhi ndax ñoom ci ginnaaw lañ daan ne waaye lii mooy tegtal ne yonent bi mi ngi leen doon gis sallallahu alayhi wasallam mu ne kon nag nee na kon ñun dañ daan julli ci ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na fa yadaaw mu daan teg ahaduna kenn ci ñun taraf ak saw bi maanaam catu yëre bi lii mooy tele ne yëre bi mu sol min shiddatil harri ngir taru tàngoor gi fii makaani sujudi ci bërëbu sujud bi maanaam place yi ñu doon sujudi maanaam loolu tamit day wane ne kon ndekete tàngooru daw dafa tàng rek loolu du du ngànt pour nga mën a julli ci mbooloo mi mën a mën a julli ci jàkka daa tàng dong du lay te daa tàng du tax nga mën du tere nga mën a julli heure ci place bi ngay jullee hmm. voilà loolu loolu du lay moo tax ñoom ñu ne mu neen mu ne sakaw naa ila rasulullah sallallahu alayhi wasallam xararam gaafal miskina jàmbat nañ ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam tar tar tàngoor gi waaye bàyyiwul xel mukk suñu jàmbat googa lii ci def tamit beneen bi ci des moom mooy day tegtale ne maanaam ku wax ne ñun daan nañ def lii ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lii la ñuy tuddee xadis maanaam sunnatu taqrir yi maanaam sunna la boo xamante ne taqrir yi day maanaam ak saxal la maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu leen li ngeen di def baax na wala bon na waaye lu seen fekk mu fekkee ko te waxul dara loolu mooy tegtale ne baax na dégg nga xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na na ko hadith numéro cinq cent quarante-deux ak hadith numéro mille deux cent huit imam euh, Muslim rahimahullah inna ko hadith numéro six cent vingt imam Abu Dawud inna ko hadith numéro six cent soixante imam At-Tirmidhi inna ko hadith numéro cinq cent quatre-vingt-quatre imam An-Nasa'i inna ko hadith numéro mille cent seize imam Ibn Majah indi na ko hadith numéro mille trente-trois imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro onze mille neuf cent soixante-dix kon waa ashaabu kutubu sitta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 waaw waaw loolu dafa dafa xaram mi ngi mel ni nga sol fois jullee ko maanaam moo loolu day delluwaat ci euh, maanaam comme masala voilà usul yi boobu rek mooy xalin na yaqtadi fasaadu am la ndax tere day waral euh, ak yàqu waaw wala déet ndax xam nga xam loolu xanaa bi lay rahmatullah am ñoom dañoo jàpp ne loolu day yàq julli gi ngir xaram gi mu xaram amma ñeneen ñi ñoom jàpp nañ ne loolu yàqul julli gi waaye daf def nga lu xaram maanaam boole gi nga boole ñaar yooyu daa konte woon ci seen mazhab wallahu ta'ala léegi léegi ndax kafaara soixante soixante jours lay doon ndax dañ koy compter ci yeneen ci ci mois boog ci ci ci weer wala boog soixante jours lay doon rek non soixante jours lay doon looloo tax nga gis ne euh, alquran euh, wax ne mu naan shahrayni mutatabi'ayni ñaari weer yu toft yu toftaloo maanaam mooy soixante jours maanaam lu tolloog soixante jours maanaam moo tax euh, foofu noonu